أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ni ko muassasatul wafa'i bi xuquqil iman tàmbulee yéen di koor gi doree ba tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak ñaar dellusiwaat nañ fas yéeni ànd ak yéen ngir dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéeni ànd ak ñun diiru weeru koor wi ngir jàngat tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko fas yéene koo ànd ak yéen jàngat ko niñ ko baaxoo rek bala ñoo di jox kàddu gi sëriñ bi nga xamante ne tey jii moom lañ dara jotaay bi dañuy xamle rek aslëf ci ay jaar-jaaram ci jàng ak jàngale ki ñu dalal tey mooy sëriñ Mouhamadou Mourtada Bousso mu sëriñ Bousso Ilimaan sëriñ Mouhamadou Mourtada Bousso euh, mi ngi jàngi alquranul karim ci daaray waajuram di sëriñ Bousso Ilimaan naka noonu tamit foofee la tàmbalee njàngum xam-xamam ci ku ñu wax sëriñ Afi Bousso ginnaaw bi la fa jógee dem ci sëriñ as jaxate yi nga xam ne borom xam-xam yu baree bari jaar nañ ci moom yaakaar naa ne ñu baree bari umpali woon ko ci diggante Touba ak Darou Moukhty foofee tamit jaar na fa jàng fa aslëf ginnaaw bi la fi jógee dem ci daara ju mag jooju nga xamante ne moo nekk naam muy institut al azhar bu sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké foofee la jànge ba am ashahada athanawiya muy baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat foofu ci daaru ju mag jooju la fi jóge dem Murtani ci dëkk bu ñuy wax Nabawiya foofee jàng na fa lu mat juróom-ñetti at li ko commencé 1995 ba 2004 mi ngi foofu ci dëkk boobu ci Murtani di fa jàng xam-xam ci 2004 la ko yàlla baaxee mu inscrire ci benn université bu nekk Nouakchott ñu koy wax ma al mahadul aali li dirasat wal buhus al islamia mu inscrire foofa commencé di fa jàng ba jamono jii ñuy wax ak mu ngi foofu noonu ci biir université boobu bu ko yàlla dogalee incha allah yàlla na ko yàlla def déwén incha allah lay def maîtrise pour génne ci daara jooju incha allah kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñu dalal tey jii fii ci jataay bi mu fas yéenee ànd ak ñun jàngat. tomb bu am solo ci dunduk ab jullit muy lan muy ragal yàlla ragal yàlla mooy lan ak nit ki naka lay def ba mën a ragal yàlla ak nit bu ragal yàlla loolee lan la ko mën a jural ak ñàkk ragal yàlla lan la mën a def ci dund doomu aadama kon insha allah buñ ko xerawloo ñu xamal loolu yaakaar naa ne képp ku julli rek tey jii soo ko dégloo da nga jariñ waaye nag bi mu ñëw am délégation bu am solo boo xamante ni tamit dañoo bawoo euh, fu sori ñëw tey jii ngir fas yéene bokk ñu jotaay bi naka jekk sax daanañu bokk ñu jotaay bi waaye nag tey ñu déplacé wu ngir ñëw fas yéene ànd ak ñun bi xam naa ne dañuy jox kaddu gi sëriñ Mourou Mbacke si mu lim délégation boobu kon ñu jox kaddu gi sëriñ Mbacke si bala ñuy jox sëriñ Mouhamadou Moustapha بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ci turu Sëriñ Gals Mbàkke Maane ñu ngi leen di nuyu mu di leen yëgal ne bi muy ñëw fii jaar na ci xalif général des mourides alaaji Mouhamadou Lamine Baara tàggu ko ne ko maa ngi dem Darou Moukhty ba mu ko tàgg yi neex na sëriñ bi lool ñaanal ko ñaanal ñun ñi ànd ak moom wax ko it ne ko yaa ngi dem ci dëkk bu ma fonk boo xam ne mooy sama kër baay maam Thierno kon boo àggee na mën a yul sëriñ Cheikh Khady ba nga xam ne moo ba nekk ca bopp dëkk ba te nekkal na bi ñuy ñëw nag sëriñ bi mi ngi ànd ak ay mbokki boppam yu ko jege yoo xam ne ñoo bokk sëriñ tuubaa biñ ko bokkee ñu bokk ca pas-pas di yëkkateendoo di tëralandoo lépp nag muy liggéey bu Touba. Eh, xam naa ñi ngi xaar sëriñ Moustapha Mbacke taawu alaaji Baara Mbacke wax na sëriñ Gallas ne ko fas yéene maa ñëw fekkee ci contrat bu fekkee aw ma benn ngàtt kon ñu ngi koy séntu muy doomu xel sal di murid bi bi muy ñëw ànd na ak sëriñ Xaadim Mbàkke sëriñ Xaadim Mbàkke mu ngi nekk Mbàkke Bawol di ko wax sëriñ Maxtaar Mbàkke mooy woy juróom di waa kër Maam Mor Jaara Mbàkke di mbokkum sëriñ Tuuba mi ngi ànd ak sëriñ Moodu Mbàkke moom sëriñ Dan Mareema Daan di mbokkum sëriñ bi ànd ak sëñ Murtala Bousso mii nga xam ne moo fas yéene def conférence bi di doomu sëriñ Iliman buso defe naa ñu bari xam nañ ko ci jumaay Touba ak jàngale kon defe naa lii ñu ko seddee lu mu yelloo la la borom maqamatul yi waxoon ne dëkkloo nga borom kër gi ca këram jox nga ko it xalaat ànd ak kuy wax sëriñ Modou si man mii di wax. di xaritu sëriñ bi sëriñ bi nag bis bi fonk na ko lool rëy ci moom lool ñim ko yëgal moo ëpp ñi fi teew xam naa bu doon nitu àdduna koy kuubaree dana ànd ak mbooloo mu baree bari waaye lam yëgle ci tuubaa wane na bis bi bisam la te ñi nga xam ne ñoo jiite bis bi muy sëriñ Ahmadou Murtada Mbakke ak sëriñ Abdou Khoudous Faye ak ña nga xam ne ñoom lañ ko seqal ñépp ak tout tànk yi nga xam ne ñooy def conférence bi yu ko def at mu jot séddeeku ko loolu rëy na ci moom lool. ba tax na sëriñ Galas nee na mu ngi leen di tàllal loxo ndax la sëriñ Touba waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak dundam. akub dalam ak yëkkatikoom lépp jëbba na ko lislaam waaye moom itam atam bariwul waaye loolu mooy ay doxinam ñun ñuy bokk moom nekk tuuba lépp loo xam ne Serigne Touba woote na ko kenn ku ko ci man amul ci li ma wax yàlla rek a tax ma di ko wax wa ma sayidna illa bi ma alim na man dama caa jaar ak moom fépp foo xam ne islaam lumière am leer na fa da nga fa fekk Serigne Gallas Mané mu joxe fa wërsëgam ak dooleem kon bu ñëwee fii tey Darou Moukhty di kër sunu bàyyi suñu sëriñ suñu maam maam Thierno Ibrahima Fati nga xam ne mooy ëtt ba ñu bàyyi muy ëtt Touba di kër Cheikhul Khadim ñu seddu ko fa cër bu toll nii yëg na ko xam na ne moom de kon diina ji muy murit gi sëñ Touba jox na ko ci cër ndax waa daaru dey xam nañ ci ñoom yett fulla ju mat sëkk nangoo liggéey ak am xam-xam parce que duñ teg seen tànk fukk war a teg. kon bu yëkkatee teraanga bu toll nii séddee ko sëriñ galas kon sëriñ galas moom loolu li muy def sedd ci moom ak ñun ñi ànd ak moom xam ne teg na tànkam ci yoon ba ndax su fekkoon ne tegootu tànkam ci yoon bu toll nii duñ ko ko kon sëriñ bi ne mi leen di sant ci loolu xam naa am na lu ko ci metti tuuti sëriñ Ahmadou Murtada ndax ni mu ko bëggee woon ak nii mu demee xaw na soree tuuti waaye ànd koo xam ne yàlla rek a tax ngeen ànd lañ euh, cee ñaan mooy yàgg rek yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba bu nu fi yàlla bàyyi ba ca kanam da ngeen xam pas-pasam da ngeen xam pëstéefam da ngeen xam bëgg-bëggam ci Sëriñ Tuubaa loolu ñi ñuy ànd ak moom ñun ñoo ko koy seeral moo tax mu ne jëloon na benn enveloppe bu tuuti boo xam ne sax xam naa jarul tàndarma waaye nag la mu ci fas ci xolam moom dundal na daaru gépp te innama lahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin ma waa la mu ci yéene lu am solo la muy enveloppe boo xam ne def na ci téeméeri junni eh, bokkee ko ci bis bii nga xam ne lislaam rek ko tax a jóg te mooy lëggeel Sëriñ Tuubaa te ngeen woo ko ci muy ñaan yàlla ngeen yàgg koo woote ñu yàgg koo si ci darajee maam Cerno Ibrahim ci darajee si Ahmad Bamba darajee Alaaji Bara Mbacké xalif général des mourides jërë ngeen jëf jërëjëf euh, Serigne Mbacke si wax ji am na solo lool waaye nag jëf ji yaakaar naa ne solo wax moom ba na kon ñu ngi ñaan yàlla tànk yi nga xamante ne moom ngeen dikki fii ak tànk ngeen dellu yëpp yàlla na ko yàlla def mu nekk tànk yi suñu njëgal tey ak ëllëg yàlla na ko yàlla def mu nekk lépp di aw yiw yàlla na yàlla nangul jëf ñi yàlla lii moom rey na ci mu asasul Wahhabi huququl iman xam naa ne kon li ñu def moom mooy rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Mourtada Bousso mu dugg ci waxtaan wi ñu fàttali mbooloo mi rek ne képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi fas yéene waxtaane incha allah bu ko indee gis na ci tontu naka noonu tamit laaji fiq bu fekkente ne eh, am na fi ñi nga xam ne ñoom méngoo wàllu googu incha allah bu waxtaan wi jeexee danañ tontu laaji fiq yi nga xamante ne moo fi la tontu kon li ñu def mooy mooy dañu jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Mourtada Bousso yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin wala xawla wala quwata illa billahi al ali al azim mbokki jullit yi ñi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare ci weer wu tedd wi ñu nekk surtout fukki fan yu mujj yi ñu ci toll ci dëkk bu tedd bi di Daarul Muxti te it nag ñu boole ci nekk ci fii nga xamante ni moo gën a tedd ci fuñ mën a nekk yàlla bii di jumaay Daaru bu baax te di leen bu baax a baax nag waa mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ tuddee ak muassasatul Wafa bi huquqil iman te ñuy taxawee lu ñu nekk ñu fas yéene ci ànd ak ñoom xëy na sax niñ ko bëgg dëgg-dëgg ñun mënewuñ ko noonu waaye rek ñu jéem ci jàpp rek suñ kon ñoo ngi bu baax a baax mbooleem waa dëkk bi di kilifa gi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi ak mbooleem ñu nekk ci ginnaawam ak mbooleem talibe di beral ab baax a baax nag waa mu assosatu Wafa dëkk bi di seeti borom daaru ak taalibeem nga xam ne ñooy taxawal yëngatu yu bare bare ci yëngatu yu diine yi fii ci bi te bokk na ci li ci ëpp solo nag mooy lii nga xamante ni ñu ci weeru koor gi ñu bu baax a baax di leen xamal yàgg nañoo dégg seen taxawaay bu rafet doonte sax teew bi moom tey la ko dégg rafet nañ ko yàlla lépp loo xamante ni ñoom def nañ ko ci yàlla fay leen te yàlla it bari seeni kam bu baax a baax ba ñu bare a mën leen fekk ci liggéey bu am solo bi ñu def ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant nuyoo bi ni ñu ko defee ñu ci ànd ak suñu mbokk yu baax yi ñu àndal te ñu suñu kilifa di njiital sëñ Fallou Mbacké maa ngi sëñ Modou Mbacké doon wax ak mboolem ñi nga xam ne ànd naa ñoom kon ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne nag waxtaan wi ñi nga xam ne noonu la ko boo mu assasatu Wafa sakkoo woon mooy dañoo bëggoon tey ñu tànnal leen ci li ñuy wax taqwa nga xam ne mooy li ëpp solo ci jamono ju nekk surtout nag weer wi ñu toll di weeru koor tamit lu am solo loo xam ne yàlla dafa wane ne xeeti jëf yépp mi ngi ko ci aj bala cee nangu benn dafa ànd ak loolu ñuy wax taqwa mu ragal yàlla ñoom kon taqwa moomu lañ sàkk woon ñu defal leen ci tuuti leeral surtout nag ñi nga xamante ni noonu la ci yàlla aje weeru koor lii ne yéen mbokki jullit yi farataal naa ci yéen comme ni ma ko farataale woon ci xeet yi leen jiitu waaye nag jubluwuma ci lenn rek lu ndax ngeen mën a ragal yàlla kon foofu la suñu waxtaane fa seeni fa bëgg mu jëm fi incha allahu ci taqwa lañ bëgg mu jëm ci di leen fàttali tuuti rek bala ñoo dugg ci taqwa muy ragal yàlla boobu nañ sàmmanteeg bu baax ak weer wi ñu nekk weer la wu am solo lool ñu bàyyi xel ci ne it toll nañ ci jamono yi nga xamante ni moo ëpp solo ci weer wi weer wi lépp am solo waaye fukki fan yu mujj yi ñu toll manees na ne moo ci ëpp solo ndax yu baree baree bari yoo xam ne wax nañ ko ci bari na ay ngëneel lool defe naa sax waxtaan daral nañ koy waxtaan ñu am ci fukki fan xam ne alquran ci la ko yàlla wàcce woon xare badar bu siiw boobu ngeen di dégg ci la amee woon muy ci weeru koor gi laylatul qadr gi nga xamante ni yàlla wax na ci ne alquran ne xayrun min alfi shahrin ñu xam ne ci weeru koor gi la amee woon bari na ay nganeel lool moom weeru koor gi doy na sëkk rek ci ay nganeelam danañ ci ubbi bunti àjjana yépp bunti sawara yépp danañ ko tëj li nga xam ne mooy saytaane nga xam ne mooy jax-jaxal nit ba mën koo tàbbal sawara yi danañ ko ci jëng ci weer wi kon weer wi bari na ay nganeel lool nañ sàmmonteeg ak weer wi bu baax a baax a baax te jéem ko jooxee ni nga xamante ni noonu la yàlla bëggee ñu defe ko bañ ñoo xañ tiyaaba ji nga xamante ni ak yiw bu bari wi nga xamante ni moo nekk ci weeru koor bi surtout nag jamono yuñ ñu toll nii muy fukki fan yu mujj yi kon ñoo ngi ci soñ bu baax a baax di soññ suñ bopp donte sax yéen ñu ngi ci di leen xamal ne nag li ëpp solo ci liñ koy dundal rek mooy li nga xamante ni tàmbale ngeen ko yéen ñi muy waa Muassasatul Wafa mooy xamal nit ñi bu baax a baax nan lañuy ñuy jaamoo yàlla ndax kat yàlla moom mënee su koo jaamu ci tegew su loo xamante ni tàmbale woon nañ ko rek du ci weeru koor ak ngëneel li ci nekk ngir bëgg rek ñu sàmmante moom baax a baax fi nga xamante ni nag fi lañ fas yéene bëgg waxtaan bi jëm fi tey te muy ay taqwa ñu xam ne moom lu am solo la lool tomb la boo xamante ni manees na ne yàlla bi mu bind doomu aadama yi ngir ñu jaamu ko rek moo taxoon mu bind leen waaye nag moo ñu xamalal boppam moom yàlla ne jaamu yàlla ak jëf ju mën a doon lu àndut ragal yàlla yàlla amu ci soxla te ragal yàlla dëgg dëgg nag moom lañ fas yéenee xamle incha allah taqwa kon ni nga xamante ni noonu la ko boroom xam-xam yi xamle rek mooy nit ki wut loo xamante ni mën na koo fekk ci àdduna mën koo fekk ci alaxira loolu nag ni muy amee mooy jëf ndigali suñu borom yi cay moytu ni ko tereen loolu dëgg-dëgg daal kon mooy taqwa mooy imtisaalul awaamir wattinaabu nawaahi comme ni ngeen ko xamee ci téere borom mursidul muin wa xaasilu taqwa imtisaalun wattinaab fi zaahirin wa baatinin bi zaatunaal fa jaat al aqsaamu aydan arbaa wa hiya lissaliki sublal dëgg-dëgg taqwa daal ku ko am mooy ki topp ndigali suñ borom yépp tey bàyyi tereem yi ci zaahir ak ci feeñ loolu mooy li nga xamante ni noonu la ñuy ba tey it Seydina Ali karamallahu wajhahu laajoon nañ ko taqwa dëgg-dëgg mooy lan noo ñu koy xamale mu wax rek loo xamante ni moo loolu jàll ñooyam dane at taqwa moom mooy alxawfu min aljalil wala amalu bittanzil wal qanaatu bil qalil wal istidaadu li ragal yàlla xawfu min aljalil ragal yàlla ci jëfe li nga xamante ni mooy tanzil te mooy alquran te doyloo lu néew mooy yàlla bu fekkee jox na la lim la jox nga doyloo ko te it waajal bis bi nga xamante nii mooy bis bu mujj bi te mooy bis penc noonu la sayidna ali karamallahu wajhahu xamle taqwa kon daal ñu xam ne moom taqwa mooy fondement diine mooy li nga xamante ni mënta ñàkk ci la nit ki mën a jaar it ba yéeg ci daraja yi nga xamante ni moo gën a kawe xeetu ruu yi nga xam ne moom la nit ki yorit taqwa mooy li nga xam ne moo ko mën a dundal kon mënta ñàkk saa soo xamante ni am na rek jàmm rek mooy xew saa soo xamante ni dem nañ ba xam ne manque nit ñi fitna rek di am loolu moom la yàlla wax moom la yonent bi sallallahu alayhi wax ca du dañ mukk te ku ne xam ne ne gis nañ loolu laajoon nañ ko sayyidina Umar bun Xattaab radiyallahu taala anhu amirul muminin am ku ne ko woon leeral ne taxawaa dëgg dëgg mooy lan Ubay ibn Ka'ab moo laa laajoon mu ne ko woon ni ma la koy xamal xamale dëgg-dëgg daal mooy nga jaaroon ci menn mbedd moo xam ne ay dëkk dafa nekk mu ne ko waaw mu ne ko nga wagasu bu baax a baax di xool fi ngay jaar di teg sa tànk ndànk di teg sa tànk ndànk ngir bañ gën dëgg jam la mu ne ko waaw mu ne ko loolu mooy taxawaa loolu dëgg-dëgg liñ koy liñ bëgg a wax mooy laxasaayu ngir jëm di jaamu yàlla tey xool bu baax fi ngay teg sa tànk xool fi ngay teg sa tànk mooy xool li nga xam ne dagan na yàlla digal la ko nga di ko def li nga xamante ni yàlla tere na la ko nga di ko moytandiku tey sàmm bu baax a baax mooy yi nga xam ne xëy na araamut xamoo ne boog araam na wala xamoo ne dagan waaye sikk sàkk am na ci yow nga di ko moytandiku loolu dëgg-dëgg rek mooy taqwa boole ci nag ak ragal yàlla bu mag kon loolu am na solo lool mënta ñàkk ci dundu doomu aadama ko loolu doy bari na ay yu bare bari na nag ay daraja yu wuute moom taqwa bari na benn bi ci jiitu mooy li ñuy wax taqwal kufr mooy lislaam ci moo ci jiitu ak beneen taqwa bi nga xamante ni mooy teeg li nga xam ne moom la yàlla tere mooy taxawal muharramat moom lañ tuddee maqaamu tawba ak beneen taxawaa bi ci topp mooy gaa ñu tuddee ko taxawa shubuhaat mooy sàmm mooy moytandiku yi nga xamante ni xëy na féetewut ci yu araam yi xam ko féetewut ci yu dagan waaye lënt na ci wala wax wuute yu baree bari kii ni ci nga di bokk na ci taxawaa mu baaxaat moom la wax maqaamu zuhd te suuf yi nit ñu baax ñi ci rawante mooy dëddu ci àdduna nag yu bare baree bari nga moytandiku ko ngir yàlla rek ak daan sa bakkan bokk na ci taqwa bi nga daraja nga xam ne moo ci mujj moom la ñuy wax moom maqaamul mushahada mooy taqwa xuduuru gayrillahi ala al qalb mooy dem ba àgg ci sa xol kenn du ci nekk dara du ci nekk lu yàlla mooy mushahada loolu nag jafe na lool mooy daraja ji nga xamante ni nit yàlla yu mat sëkk yi foofu la ñuy àgg loolu mooy martabam taqwa li nga xam ne moo mujj li nga xamante ni nag moo koy sabab maam mooy xiir nit ki ci taqwa mooy yii rek benn nga ragal mbugalum àdduna ndax képp koo xamante ni amoo ko yàlla dana mbugal ci àdduna comme ni ngeen ko waxee léegi saa soo xamante ni dem nañ ba nga xam ne néew na jafe-jafe yi ak fitna yi danañ bari ragal mbugalum alaxira yi ndax ku ragalul yàlla moom xam nga fi yàlla yi mu jëg moom bokk na ci li ciy xiir ngir mun ko def mooy yaakaar tiyaaba moo xam ci àdduna wala ci alaxira ak ragal yàlla di la mbugal bu ëllëgee ak ruus bu ëllëgee boo dajeeg yàlla doo am kersa foofu ak sant ko xéewal yàlla yi nga xamante ni xéewal na la ko ak bëgg am xam-xam dëgg-dëgg ndax xam-xam ku amul ragal yàlla doo ko am innamaa yaxsha llaaha min ibaadihi ulamaa ak jubloo màggal yàlla màggaayam gi dëgg-dëgg ak dëgg-dëgg ni bëgg nga yàlla ndax kat nit ki ku mu bëgg faaw mu topp ko ci bëgg yàlla dëgg-dëgg kon bales koo man a def da ngay am taqwa ragal yàlla ndax comme niñ koy waxee ñoom rek inna al muhibba liman yuhibbu mutii'u ta'sil ilaaha wa anta tughfiru xubbahu haaza la amri fi lqiyaasi badiu law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu inna almuhibba liman yuhibbu mutinaw mooy yow yaa mooy yàlla tey wane ne bëgg nga ko dëgg-dëgg loolu kiimaan dëgg la bu fekkoon ne bëgg gi nga bëgg yàlla dëgg la ci yow da ko topp ndax dëgg-dëgg kat bëgg nit ki ko def da ko topp topp ko nag mooy def ay ndigalam di bàyyi ay tereem kon loolu mooy bawaas yi nga xamante ni mooy bawaas ak taqwa mooy dugal nit ki ci bëgg muy am taqwa mooy ci yooyu ñu li mu yaay léegi am solo bu mu am solo moom taqwa moom tax na ba ulama al qawm mooy boroom xam-xam ni ko ci ne mu bokk na ci sart yi nga xam ne yàlla suñu sëriñ Cheikh Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba mu ngi wax ci téeréem bi ñu wax Masaalikul Jinaan bi mu lim tasawuf ay ponkam ne amma tasawufu fa fardu ayni لدى الغزالي بغير مين أركانه نعرف منها سبعة صمتا وجوعا واجتناب بدعة وتوبة وسهر وعزلة ثم استقامة فنعمت خصلة تكتنى وزاد شيخنا اليدا لثامنا taqwal ilaahi zaahiran wa baatinan mooy Sëriñ Tuubaa dafa wax ci Masaalikul Jinaan ne tasawuf fardu ayn la mooy jullit bu ne mënta ñàkk ci yow waaye nag loolu ko xam dëgg-dëgg tasawuf da nga xam ne loolu wér la lu mënta ñàkk la daan ay sartam nag xam nañ ci yu bari muy juróom-ñaar bi ci jiitu mooy bari looy noppi mooy doo wax lu amul njariñ ñeme xiif tey mooy te ni ko bidaa ndax bidaa amul solo yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne man ahdasa fi ma laysa minhu ko xamante ni doon nga ci diine bi mooy sos bi loo xam ne dafa safaanu diine ba noppi dëpp wuuteeg li diine bëgg luñ koy delloo la kon teet bidaa mooy te ni ko bokk na ci sàrt ci sawuf di tuub bari looy tuub lool di foog guddi gi jaamu yàlla ñeme weetaay lool am li ñax istiqaam mooy sax ci jub neen bi mu waxee loolu ba noppi nag ne Cheikh Mouhamadul Yadaali dolli na ci beneen xamante ni moo ko juróom mooy taqwal yàlla ci zaahir ak ci baatin kon taqwa ku ne xam ne ne mënta ñàkk sàrt tasawuf buñ ko deen juróom-ñaar la waaye gis nga sëñ bi nee na Cheikh Mouhamadul Yadaali dolli na ci ne taqwa mënu ca ñàkk nga xam ne kon moo koy juróom-ñetteel bari na ay njariñ nag lool moom taqwa moomu lool yoo xamante ni képp koo xamante ni am nga taqwa te muy dëgg yàlla dana la ko wërsëgale ndax yàlla subhaanahu wa taala moo ko wax yàlla du juum bokk ci njariñam day bu fekkee ragal na yàlla te muy dëgg ci moom lépp loo xamante ne jafewoon na ko dana ko jàppandi bépp jafe-jafe boo xamante ne amoon na ko yàlla dana ko tegg yàlla subhaanahu wa taala moo wax ci alquran ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra képp koo xamante ni ragal nga yàlla yàlla dina la defal ak jàppandi ci sa mbir kon loolu bokk na ci njariñ yi nga xamante ni meññet yi nga xamante ni taqwa am na ko bokk na ci meññetam mooy li jële jëlee ci taqwa mooy xam-xam xam-xam bi am njariñ dëgg-dëgg tax ku ragal yàlla rek moo ko mën a am xam-xam dëgg-dëgg ku ragal yàlla moo ko mën a am yàlla neen wattaqullaha wa yuallimukumullah xam-xam bu am njariñ nag buñ ko dee wax mooy xam-xam bi nga xamante ni dalay dolli ak ragal yàlla comme ni ko sëñ bi nettalee ci masaalikul jinaan inna allasi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afnal xunoon mooy koo xamante ni ragaloo yàlla du boroom xam-xam doonte jeexal na fànn ndax li tax mu ne du boroom xam-xam xam-xam dëgg mooy am taqwa am ragal yàlla te kooku amu ko kon xam-xam bokk na ci lu koy joxe mooy ragal yàlla bokk na ci li nga xamante nii moo koy xanee mooy ñàkk taqwa ak ñàkk ragal yàlla loolu wér-wér la gis ngeen imaam Shafii radiyallahu anhu di nettali ne sëriñam bi ko doon jàngal da ko doon jàmbat bis di ko wan ne ko moom dafa mën a fàtte loolu day def lu mu xam rek fàtte ko boobu dara muy jëfanaan nee na wàqi moom mu koy jàngal ne ko maa ngi lay dénk ngay moytandiku mooy yàlla ndax xam-xam ak leer la ca leer du dem ci képp ci kurut ku ragal yàlla kon bokk ñu xam ne taqwa muy ragal yàlla ay maye moom rek moo mën a maye xam-xam ku ko amul mënoo am xam-xam wala boog mënoo am xam-xam bu jëriñ képp koo xamante ni amoo ko it dara du mën a dugg sa bopp Shaafi'i loolay nekk ni ci ay baytami si yooyu naan shakawtu fa arshadani ila tarki al wa axbarani bi anna al-ilma nurun bi 'asir mooy jàmbat naa sëriñ bii may jàngal ni ma të mën a mokkale ni sama xel mi naqaree mu dénk ma ne ma moytandikul mooy yàlla ndax kat xam-xam ak leer la te leer yàlla du ko dugal mukk ci koo xamante ni koy mooy yàlla la kon yéen sàkkati xam-xam yi ñu ngi leen di gën a yàlla baax baax te xam ne dëgg xam-xam kenn mënu ko ci lu da nga am taqwa bokk na ci li nga xamante ni taqwa dana koy maye mooy li ñax al basira mooy leeru xol dana dëgg-dëgg ku am waa yàlla dana leeral sa xol da nga ko xam baax baax yaay loolu si na am mu tax in bokk na ci ay njariñam moom taqwa li nga xamante ni ba tey dana ko maye mooy ko am dana waral yàlla bëgg la dana waral malaayika bëgg la surtout malaayika yi yàlla dana waral it ñëpp bëgg la loolu am na solo lool képp koo xamante yàlla bëgg na la xam nga ne loolu moom daraja ñu gën a kawe ci la bokk yàlla subhanahu ba tey mooy wax ci alquran balee man awfaa bi ahdihim wattaqee fa inna allaha yuhibbul muttaqin kon yàlla moo wax ne moom moo bëgg ñi nga xamante ni ragal nañ yàlla bokk na li nga xamante ni ba tey mooy ci njariñi taqwa la bokk koy def yàlla du deñ mukk ci di la dimbale du deñ mukk ci di la jàppale yàlla ne wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ngeen ragal yàlla xam ne yàlla moog muttaqin yi mooy moog yàlla ñoo nekk nekkoog yàlla nag li mu mooy yàlla du deñ du leen dimbale lu denc di leen jàppandal ci liñ bëgg lépp bokk na ci meññetam moom taxawaay njariñam ba tey mooy koo xamante ni ragal nga yàlla yàlla dana la wërsëgal wërsëg yu bari lool yoo xamante ni ci suuf fu nekk ba li nga xam ne jot nga koo amit yàlla dana ko barkeel barkeel alal nag bokk na ci lu néewoon mu bari ko wala lu bari woon yàqu-yàqu yàlla dindi yàq-yàqu yooyu ya nekkoon loolu yàlla subhanahu wa ba tey moo ko wax walaw anna ahlul qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakaati min as-samaa'i wal ard bu fekkee def nañ safaan bi it yàlla andil leen safaan bi rek bokk na ci ay njariñam meññatam moom taqwa moom ragal yàlla ba tey yi nga xamante ni ku ragal yàlla yàlla nee na dana ko jox mooy mbégte mën ngaa ànd ak moom nit ñi daañu tagg bu baax baax ca bu tagg ni tagg bu baax loolu am na solo lool da nga muccit ci pexe yi noonu yeeg lool loolu yàlla subhanahu wa ta'ala ko in tasbiru wa tattaqu laa yadurkum kaydukum shay'a boo xamante ni man ngeen a muñ te nangoo ragal yàlla menn pexe muñ jëmale ci yéen lu mu rëy rëy mujj fan day mujj bu daanu bokk na ci njariñam moom taqawaa moom ragal yàlla ba tey yàlla képp koo xamante ni ragal yàlla yàlla dana la sàmmal sa njaboot sa ginnaaw boo xamante ni dem nga xam ngeen ne nit aajo na ko lool ku ne bu sañoon bu fi jógee ñi mu bàyyi ginnaawam yàlla dana ko ci tegal loxo te bokk na ci liy waral loolu ba tey ragal yàlla bu wér yàlla subhanahu wa taala ba tey ma ko wax wa yaxsha allazina law taraku min xalqihim zurriyatan diaafan xaafu alayhim ba maanaam wax jooju jeex kon loolu am na solo lool dikk ne ba tey ci yu baree bari it ne ragal gu mu yàlla dana waral yàlla sàmmal ko nit ginnaawam lépp loo xamante ni bàyyi na ko na ay meñña tamit mënees na leen mooy bi ci ëpp solo mooy jëf du mën a doon ci jaamu yàlla yi yàlla du ko nangu bu fekkee addu ànd ak taqwa innama yataqabbalu llahu minal muttaqin loolu yàlla wax indi ci misaal rek koor gi nga xam ne moom lañ nekk képp koo xamante ni ragalu ci yàlla mooy wóoru yàlla bëgg ñu woore ko ko neexee rek wala mu jàppe ne koor mooy ñàkk lekk ñàkk naan rek kooku ak kooram yàlla du ko nangu nit noonu ba tey julli ku ko doon def te ragaloo ci yàlla julli koo xamante ni sëgg ak si jërë ngay def waaye ànd ak ragal yàlla teewul woo ci julli boobu yàlla du ko nangu loolu bokk na ci njariñu taqwa mënees na ne mooy li ci ëpp solo jëpp jëm ci yàlla yàlla nee na du ma ko kon nangu jëf du mën yàlla ni ko aj ci jëf jooje ànd ak taqwa innama yataqabbalu llahu minal muttaqin loolu njaay ci meññati taqwa la bokk mënees na ne kii ci ëpp solo la bokk bokk na ci meññatam ba tey taqwa sabab la ci nit ki dina mucc ci mbugalum sawra képp koo xamante ni ragal nga yàlla te ñu dëgg ci yow sawara mucc nit yàlla nee na wa anjaynaa lazina amanu wa kaanu yattaqun musal naa ñi nga xam ne gëm nañ ma ragaloon ma kon loolu bokk ci ay njariñam yeneen yu baree baree bare ngërëmul suñu borom bi da nga ko am man yattaqillaah yukaffir anhu sayyi'aatihi wa ya'zim lahu la kafaaral say bakkaar yu mag yi nga amoon ndax nit ki mënta ñàkki bakkaar léeg-léeg ndax jullit yàlla it dana la fulal ca tiyaaba ji nga xamante ni moom nga am ak yu baree baree bare ci meññeeti taqwa yoo xamante ni defe naa buñ ci doon dem mën naa dem ba waxtaan wi jeex ca du fi am waaye nag yooyu ci jëti lu ñeemale ko kon taqwa ni ngeen xamee noonu la amee solo noonu yàlla nag wax ne ñu ya ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina yi nga xam ne gëm ngeen ma farataal naa ci yéen weeru koor comme ni ma ko farataale woon ci xeet yi leen jiituwoon waaye nag li ma ci jublu dëgg-dëgg nga xam ne mooy xikma bi nekk ci ma faratal ci yéen koor ak li ma ci jublu dëgg-dëgg ci yàlla koor ak yeneen jaamu am li ñuy wax taqwa mooy ngir ngeen ragal ma kon loolu doy na sëkk taqwa yàlla ci nekk ak moo tax mu faratal ko nee na mooy rek ngir ragal yàlla kon rek waras naa xam bu baax a baax ni ñu woore koor koor ragal yàlla nag moom xaw naa jafe lool mooy li nga xam ne yàlla noonu la ko bëggee noonu nga koy woore man saama ramadan imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'axxara da ngay woor weeru koor gëm yàlla rek ak sàkku tiyaaba woor nga woore yépp nga ko dundal ci jaamu yàlla yokk jaamu yàlla yi nga xam ne moom nga doon def lépp lu bon loo doon def nga bàyyi ko sukk nag boo xamante ni ak si ci weeru koor ndax yeneen bi ma wax ne man lam yadaa qawla zuuri wala amali bihi fa laysa lillahi xaajati an yabaa taamahu wa sharaabahu koo xamante ni mënoo bàyyi waxi caaxaan waxi caaxaan nag bari na bokk na ci wax lu dëgg jëw wax wax ju ñaaw ŋàññante ak wax joo xam ne sax dëgg lay doon waaye waxi caaxaan la mooy débat toog di werante noonu rek ak wax loo xam ne jëmut ci yàlla ak jaxase ay nit saaga lépp loo xam ne wax ju bon la nee na képp koo xamante ni mënoo koo bàyyi jëf ji waxi na ko mënoo ko bàyyi nee na kooku aajowoowut yàlla aajowoo bu jar muy bañ a bàyyi lekk ak naan kon koor ci lekk ak naan koor gii maye waa dëgg-dëgg mooy koor goo xamante ni danga koy woor ni sa gimiñ gi dañ koy woorale nga xam ne doo ci lekk doo ci naan ni ngay woorale sa cëri ji yépp ci la séppit muy sa bët bi làmmiñ loxo yi ba ci cëri sépp ni nga koy defee ci bëccëg bii yendoo ko woor boole ko ñàkk lekk ak ñàkk naan guddi gi nan nga koy fanaane waaye doo ko def occasion ci fanaane waxtaan fanaane def yenn fo yi nga xamante ni bari lool loolu léegi ñu koy def loolu kat ñun wóor ne bokkut ci koor bokkut ci bi nga xamante ni moom la yàlla farataal moom la yàlla dogal ngir bëgg ñu jëlee ko ci koor kon loolu bokk na ci li xam ne war a suñu ko xam Sëriñ Tuubaa ñu koy wax ci leen ci téere bi Masaalikul Jinaan fa rubba saa'imin ma'al jamaa laysa lahu fiihi siwal majaa ba mu naan fa saw mu an nga suuma kullu yawmi loolu ak kii jeex mooy nee na bari na ñuy woor di ànd ak mbooloo mi mooy woor di ñàkk lekk di ñàkk naan waaye nag jëlewuñ seen koor boobu lenn lu rek ak xiif ak ñàkk naan ndax koor nañ xam ne ñàkk lekk ak ñàkk naan moo ci gën a fës waaye moo ci gën a woyof ndax sa cër yépp dafa war a woor koor nag dara jaam bari na lool doy na sëkk rek taqwa bi nga xamante ni moom lañ ci jële kon nag nañ góorgóorlu bu baax a baax buñ wooree jëlee ci comme ni nga xamante ni noonu la ko kii yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi ne wax ba tey ba tey moom yonent boobu naan niktibu ida saama ahadukum fala yarqus wala yasqut fa in saabahu ahadun fa yaqul lahu inni saa'im aw kama qaal nit ki bu fekkee woor na bu mu wax waxi caaxaan bu mu nekk di coow bu wax bu mu nekk di wax jenn wax ju bon bu mënta ñàkk sax ba nit ki def ko lu mel noonu mooy wax ko loo xamante ni baaxul bu mu fay waaye na ne ko man mii damaa woor loolu damaa woor mooy loolu nga ma wax mënuma la ca tontu wala boog mënuma laa wax du ñaaw ndax wax du ñaaw baaxewul fenn waaye nag ci weeru koor ci la gën a bone kon loolu lañ ko xam bu baax a baax taqwa noonu la amee solo looloo waral suñ borom xeeti sariya yi nga xam ne jiitu woon na yëpp ba ci suñ sariya bu mujj bii nga xam ne mooy lislaam tam wàcc ko ci yonent bi sallallahu alayhi yàlla wan nañu rek li nga xamante nii mooy li ma ci jublu dëgg-dëgg rek ngir nga bokk ci mu taqi yi kon nañ ko fonk bu baax baax njariñam ci nekk rek doy na sëkk ci ñu war ko fonk waaye nag uxumalaak nag bi nga xamante ni yàlla moom la bëgg te it moom la aj ci jëf yëpp mais du nangu jënd jëf yoo xam ne ànd naag eh, lenn lu ak ragal yàlla eh, ni nga xamante ni noonu la bokk na ci njariñam noonu la amee njariñ mooy képp koo xamante ni melowoo nga ko seytaane dana la sori lool daf naa wax nañ ko fii léegi inna lazina taxaw iza massahum taa'ifun mina shaytaani kon nit ki na góorgóorlu baax ba def ko ba muy ànd ak moom ndax bu dee ànd ak moom ni nga xamante ni yëfi addunaam ni la ko yombe alaxira mi noonu la koy yombe noonu lay ci moom li nga xamante ni mooy seytaane te xam ne nit lépp loo xam ne yàqule na ko moo teg dana ko sori lool bu baax a baax nañ fexe daal kon ba nga xamante ni suñ cola suñ kaw na nekk taxawaat kon ni nga xam ne noonu la ko yàlla wax rek yaa bani aadama qad anzalna alaykum libaasan yuwaari sawaatikum wa riisan wa libaasu taqwa zalika xayr zalika min ayaatillahi laalakum yatafakkaruun mooy yéen doomu aadama yi ni nga xamante ni ñi leen leen wàcceele ay yére yu ngeen di sol di ci suturaal seen awra yu feeñ yi ngeen xam ne euh, wàcceel nañ leen yeneen loo xamante ni moom ngeen war a gën a fonk muy taqwa nee na mooy li nga xamante ni moo gën euh, kon nit ki nag ni mu góorgóorloo ba suturaal kawam na góorgóorlu ba suturaal biiram ni mu suturaale biiram nag mënu koo am ci leen lu taqwa comme ni ko yàlla waxee rek li bàyyi su taqwa zalika xayr kon am na solo lool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam mosuñoo dañ mukk liñ daan digle mooy taqwa rek comme ni ko yàlla waxee ci alquran wa laqad wassayna lazina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah li nga xamante ni dénkoon naa ko ñi nga xam ne jiitu nañ neen ak yéen ñi du lenn rek lu mooy ngeen ragal yàlla yonente it dañuy ci di ko dénkaane rek moom taqwa moomu yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam nga wax na ko ba tàyyi am na ku ñëwoon ne ko dénk mu ne ko ittaqillaha gis nga li mu waxoon yaa Muaz ittaqillaha ittaqillaha tajidhu ak ba xadis bi jeex na yàlla boo yàlla da yàlla sa kanam mooy foo nekk wax ko ne ko it ne la wóor na ñëpp buñ dëppoo woon bëgg laa jariñ mënuñ laa jariñ dara lu loo xam ne yàlla dogal na ko ci buñ daje woon it bëgg laa lor mënuñ laa lor ci lu defal la loo xamante ni yàlla bëggoon na ko ci yow kon loolu am na solo yonent bi musta dañ di ko dénkaane saxaaba yi ba tey ñu ngi nettali ne xadis bu siiw salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sob fa waazana mawizatan baliga zarafat minha al uyun wa wajalat minha al qulub fa qaala qaa'ilun ya rasulullah ka annaha mawizatu muwaddi' fa awsina fa qaal usikum bi taqwallah mooy saxaaba boo xam dana yonente bi dafa mos a julli suba ba noppi ba mu jullee ba noppi toog di leen waar waar yoo xam ne kiimaane na lool àgg na ci ronkoñ yu bari di tuuru bañ ne ko yow yonente bi xanaa da ngay tàggatoo ak ñun sa yi dénk ñu bokkoon ndax dangaa dangaa ñuru koo xam da ngay tàggatoo ak mooy da ngeen waaj a jënd àdduna waxu leen lenn rek lu taqul usikum bi taqwallah mooy maa ngi leen di dénk yàlla kon ragal yàlla am na solo yonent bi ba tey dañu di dénkaane ragal yàlla bu baax a baax nee nañ Anas naa waaj bëgg a tukki ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam damaa bëgg a tukki zawit ni dénk ma loo may yabe ci sama tukki bi yonente bi li mu ko wax rek mooy zawadaka llahu taqwa ba xadis ba jeex wa xafara zanbak wa yassara laka al xayr wa xaysama a tawajjah aw kama xaal mooy dana ko e, yóbbalul yóbbalool li nga xamante ni mooy ragal yàlla zawadaka llahu taqwa ak yeneen yém ci teg waaye li mu jiital rek mooy zawadaka llahu taqwa loolu la ko yabe woon mooy moom bu muy tukki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saa soo xamante ni mos naa dem bay yebal ab armée ab ñoo xamante ni dañuy dem di xare ji fenn wala yooyu daana woo njiitul armée bi ba mu ñëw mu wéeteeg moom danaa ko yow sa jëmmi bopp li ma la dénk mooy na nga ragal yàlla lan li ma ci dool rek mooy ñi ma la booleel muy jullit yi ngay àndal def xeex yi ak ñu mel noonu boo demee na ngay nekk ak ñoom ci lu baax mooy bu leen bàyyi ñu def leen loo xam ne safaan la loolu moo doonoon yóbban dénkaane bi yonente bi musta dénkaane lenn lu ragal yàlla wala boog lu muy dénkaane la ragal yàlla ci jiitu xam nga ne ko dem ba nekk ci xare ragal na yàlla waaye rek li mu bëgg a wane rek mooy ragal yàlla du doy te fu nekk lañ koy ajoo waaye soo xamante ni dem nga ba nekk cëb xarit ci ñu koy gën a kii yonente yépp it dañ ci yabal seeni ñoñ ñu ragal yàlla luut noox ñoom ñëpp xaali xaw mi àlaata taxu defe naa bu ngeen ko seetloo ci alxuraan bari na ci lool lool lool Seydina Abu Bakr ba tey radiyallahu taala anhu ci xutba yi daan xutba yépp bu ci nekk loolu la ko daan ubbee usikum bi taqwallah Seydina Omar nit noonu noonu ba sax nee nañ saxaaba jigéen yi ku mel ne jamono yi mu doon dund ci ginnaaw yonente bi mooy jigéen ñi nekkoon madina ansaar yi su jigéen buñ ko mosaa mayee bu mosaa dem ba dañ koy boolee borom këram ci Aïcha lañ daan njëkk jaar ak moom ci néegam ni ko dénk ko ci ñaanal ko Aïcha day jël ñaari loxoom teg ci bopp soxna soosu ñaanal ko waaye bu noppee ñaar yi rek la koy wax usiiki bi tax taqwallah wa haqqi zawj maa ngi lay dénk na nga yàlla bu baax a baax te sàmmonteeg sa aqi boroom kër boobu loolu am na solo lool ki noonu ba tey ñi nekkoon ci ginnaawam muy taabi'un Seydina Umar ibn Abdul Aziz ak ñi ci ñëpp noonu lañ joxe woon it taqwa li ko waral lépp nag taqwa nu mu amee njariñ def naa bu ngeen seetloo ci alxuraan nee nañ baatu la'allakum tattaqun wala u taqwallah li ko yàlla digle bari na lool ñëw na ci ay yoon yu bare bare bare bare ëpp na téeméer yoon loolu lépp it day wane njariñ loo xamante ni taqwa am na ci yaay gis bari na lool ci ay alxuraan yaa ayyuhan naasu u'budu rabbakum li si xalaqakum wa li si xalakum la'allakum tattaqun yaa ayyuha llaziina aamanu kutiba alaykum siyaam bi ñu wax léegi wa inna haadha siraatii mustaqiman fattabi'uuhu wa laa tattabi'u subula fa tafarraqa bikum an sabiilihi ba balaa jeex mu ne saalikum wasaakum bi la'allakum tattaqun kon taqwa am na solo lool lislaamit jiital na ko lool yi yitteeloon na ko lool bari na ay njariñ lool njariñ li moom mënees na ne moom meññ bi rek ñoo bokk bokk na ci li yàlla wax ne tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa mooy na ngeen wut ab yóbbal ca ngeen xam ne yóbbal bi nga xam ne moo gën nit ki di ko yóbbaloo nag mooy ragal yàlla yóbbal bi nit ngën bi nit ki di yóbbaloo mooy ragal yàlla ñu ngi nettali ne Seydina Ali karamallahu wajhu mos naa dem ci ci ay armel euh, ànd ak ay nit ñu bare bari ba mu demee wax ca kaw woo ñi nekk ca bàmmeel yi ne leen damaa bëggoon ngeen nettali ma li ngeen nekkee foofu ma nettali leen li ngeen bàyyi seen ginnaaw ñoom ñu ne ca lu waxuñu moom waa armel yi mooy ñi faat loolu waxal mu ne wax leen wala bu ngeen mënta wax ma ne wax leen boog li ngeen bàyyi seen ginnaaw waxuñ ba léegi ñu nekk ci armée mu ne leen ne leen wóor ne bàyyiwu leen seen ginnaaw lenn alal ji ngeen fi bàyyi woon séddew nañ ko ndax seen njaboot gi doon nañ ko soxna yi ngeen fi bàyyi woon ne leen wóor ne takk nañ leen kër yi ngeen bàyyi woon seen ginnaaw it ne leen wóor na ñeneen jël nañ ko bu dëkkee ko loolu moom ngeen bàyyi seen ginnaaw tontuwuñ ali yu gees ñu mu àndaloon ne leen ñii de mënuñoo ndax dañoo faatu waaye waat na ci yàlla ne buñ mënoon a tontu wóor na ko ne duñ ko wax lenn lu dul ne lam na zaadan xayru ma taqwa amuñ benn yóbbal bu gën ci ñun ragal yàlla Seydina Ali nett loolu kon nañ góorgóorlu bu baax a baax ci taqwa boobu nga xamante ni bokk na ci njariñam li yàlla wax ci alxuraan ne mucc texe kenn mënu ko am bu ëllëgee ci lu taqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun yàlla wane ni wàllu yi kenn mënta amee ak wilaaya wala lenn ci lenn lu ragal yàlla in awliyaa'uhu illa al muttaqun da ñenn ñu ñi nga xamante ni ñoo ko ragal waxaat nit ay yoon it ne jëf bala koo nangu muy jëf ju mën a doon mooy jëfi ku ragal yàlla rek lay doon ak yeneen yu bare bare bare bare ci ay njariñ yoo xamante ni tey di ko indi dina xaw a guddal waxtaan loolu bokk na ci li xamante ni ci njariñu taxawaa la nañ ci góorgóorlu baax a baax kon surtout nag jamono jii nga xamante ni moom lañ toll muy weeru koor ndax taxawaa mënta ñàkk ci yenn jamono waaye jamono ji lañ koy gën a lañ ko gën a soxlawoo ndax yàlla moo ñu xamal nañu weeru koor gi li ma jublu ci farataal ko ci yéen rek mooy ngir ngeen ragal yàlla ni niñ koy niñ ci amee taxawaa nag mooy comme niñ ko waxee léegi rek boole di woor bëccëg gi te taxawal guddi gi bëccëg gi ni ñuy suñ gimiñ ba duñ lekk duñ naan fexe ba woor ko ci suñ cër yëpp guddi gi dañ lekk di naan waaye nay ànd ak jaamu yàlla bu baax baax yokk nit ñoom jaamu yàlla boole ci xeeti jot guddi gi ñu koy bañ a neenal ci loo xamante ni jëmut ci yàlla lurut rek ci ay caaxaan la jëm ak yëfi àdduna yu mel noonu ñu di ko moytandiku loolu mooy li nga xamante ni mooy maye taqwa sëriñ Touba li nga xamante ni mooy suñ sëriñ bi suñu yaakaar mos nay leeral li nga xam ne mooy taqwa ni mu ko doon leeral nag day leeral yoo xamante ni moo gën a dàq defe naa dañ ne suñu mbàkk bu loon waxal booba ne ko taqwa ndax xam nga dëgg-dëgg di ko wax moo ko lan di ko leeral da ko tombal lu ma ñeenti tomb nekkoon na nga xam ne yow Mbàkke bu suuf moom la waxal ne ko yaa ngi nii yàlla sa boroom mi la bind li mu la digal mi ngi nii yàlla sa borom mi la bind li mu la tere mi ngi nii li nga xam ne nag ba mu tombal ko yaa ngi nii taxaw li yàlla digal mi ngi nii li yàlla tere mi ngi nag li nga xam ne nag moom nga bëgg yow Mbàkke bu ñu bëggal la ko mu lay jariñ ca du la lool mi ngi nii tombaat beneen tomb nekkoon na nga xam ne li nga xam ne moom nga bañ ñu bañal la ko ñun ñii mu lay lor dong la njariñ mi ngi nii mu tombal ko yaa ngi nii yàlla digale ni li ñu tere li mi ngi nga bëgg ñu bëggal la ko it mu lay ca du la lor mi ngi nii li ngay bañ ñu bañal la ko mu lay lor dong ci la benn njariñ mu juróomi tomb ne nag yëkkati loxoom ne ko na nga xam ne saa soo xamante ne jóg ci li nga xam ne moom la yàlla digal li nga xam ne moom nga bëgg ñu la ko mu lay ca du la lor jóg topp la ànd ak yow boo geesoo dala naan wax ne jur nga may geesu maa ngi yow jëm ak ñu dem rek matuma geesu fi nga jëm rek laa jëm li nga ragal tam day daal di wëlbatiku ne la jërul may ragal ndax yow maa ngi bokkuñ jëmukaay tombaadaat ko benn tomb ne ko na la wóor nag saa soo xamante ni jóg nga jëm ci li nga xam ne la la yàlla tere li nga bëggal ñu bëggal la ko mu lay jariñ te la lor dalay daal di wax ne yow de maa ngi yow jotewuñ dara ndax kot wet gee nga jëm man ci wet gi laa jëm li nga xamante ni moom nga ragal it dalay daal di wax ne acca bismillah kaay nga ànd ndax maag yow ñu bokk fu mu jëm noonu la Sëriñ Tuubaa leerale woon taqwa ragal yàlla mooy wan na ko rek ne nit ki mooy def yàlla y bàyyi li yàlla y wax leeral bokk na ci leeral mit wax na ko ne ko taqwa saa soo xamante am nga ko lépp loo xam ne bëgg nga ko ca muy lu am njariñ yàlla dana ko yombalal lépp loo xam ne lu bon nga bon la ca nga ragal koy koy ragal boo amee taqwa loolu ndax képp koo xamante ni ragal nga yàlla moom lépp loo xam ne ab safaan la dana la sori comme ni ko sëñ Tuubaa waxee rek fa xay suma taxaf ilaahaka ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad saa soo xamante ni ragal nga yàlla ci ragal gi nekk dëgg ci yow ragal boobu ragal yàlla dana dem ba tax ba lépp loo xamante ni euh, ci mbindeef yi la wala supp nag loo xamante ni luy lore la dana la sori muy leeralaata waa ragal yàlla dëgg-dëgg supp nag ragal yàlla bu am ay teer moom sëñ Tuubaa di ko nett li ba tey seddale ko ñetti xaaj daal di wane ni nit ki ñetti xaaj la muy ab xolam ak làmmiñam ak laneen mooy ak cër yi ci des baqiyatul jawaar rek daan nit ñetti xaaj la xolam làmmiñam ak cëram yi ci des daan ne ko nag daan ne nag lu ci nekk muy xol bi muy làmmiñ muy cëram bi ku ci nekk am nga dëkk boo dëkk am nga it loo xamante ni moom la ñu war a dundale ñu laaj ko ne ko loolu mooy lan mu tàmbalee ci xol bi ne xol bi dëkk bi mu war a dëkk mooy tawxiid nit ki ab xolam tawxiid da ci war mooy wéetal yàlla suñu borom melokaan yi nga xam ne yàlla moo ko moom te jagoo ko moom rek nga yemale ko ci moom bañ ko jox keneen yi nga xam ne moo jomb ci moom nga jombale ko niki noonu ni nga ko gëmee ci moom nga gëmee ko ci yonent bi kon nee ne ab xol dëkk bi ñu ko war a dëkkal mooy tawxiid rek moom rek moo ci war nag layn waru ca nekk ñu ne ko lan mooy ab dundam moom xol boobu mu ne ab xol li nga xam ne mooy dundam mooy yéene aw yow ñu jotul xayr di yéene aw yow fu mu toll daan saa soo xam ne xolam di ko dundal ci dundal bi moom xol boobu nga xam ne moom la yor du tumuranke mukk kon nit ki ab xolam na fexe ba di ko dëkkale ci tawxiid na fexe it ba di ko dundale fu mu toll ab xol bu baax rek la ne ko làmmiñ wi nag lan mooy ab dëkkam lan mooy ab dundam mu ne làmmiñ nit ki ab dëkk bi nga xam ne ci la mooy yàlla nit kaw làmmiñ bi ca war a tudd yàlla kon baax ci yàlla surtout nag jamono yi nga xam ne moom lañ toll muy weeru koor ñu laaj ko ne ko ban dund lañ ko war a dundale moom làmmiñ woowu mu ne leen mooy di wax aw yow fu mu toll rek di bañ a wax ab safaan nee loolu lañ ko dund ba mu waxee loolu ba tey daal rek comme noonu rek ba tey nit ki làmmiñam woowu saa yoo xamante ni dëkkam boobu dëkkal na ko ci di ko dundal ci dundam boobu ba tey di ko tumuraan làmmiñam woowu tumuraan ko di yooyu kon nañ fexe ba suñu làmmiñ ñu dëkkale ko ci tudd yàlla di ko dundale waxu yiw loolu ba tey seen bi mu ngi gën a leeral ci téere bi ñax Masaalikul Jinaan ci mooy tudd yàlla nu mu amee njariñ naan amma dawaamu zikri wa huwa akbaru min kulli ma kaana almuridu yubsiru qad qultu dhalika wala ubaali bi sabil inkaari wa kullu man sa'alani fali jawaab qabla wala tujaadilu ahlul kitaab mooy sax di tudd yàlla moo gën ci lépp loo xamante ni am murid dana koy yàlla na bokk daal ne nag loolu man Sëriñ Tuubaa maa ngi koy wax te nëbbuma ko ma ci kaw laa wax yëkkati sama baat ca kaw faale wu ma it ku ma ci wenn daal ne am naaw lay képp koo xamante ni laaj nga ma loolu koo ko teg maa ngi ko teg ci yàlla wax ne wala zikrullahi akbar yàlla ma wax ci alquran wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un moo tax mu ne ba kullu man sa'alani fali jawaab qabla wala tujaadilu ahlul kitab ñu jàll ba tey ci sëñ bi ni mu doon leerale ñett yooyu muy xol ak làmmiñ ak baqatul jawaari mooy cër yi ci des nag mu laaj ko nekkoo lan mooy seenu dëkk ak lan lañu ko war a dundale mu ne nit ki li des ci ay cëram dëkk bi nga xam ne ci lañ ko war a dëkkal mooy al waajib ak mandub mooy lépp li ñu waajib mooy li ñu digle waajib mooy li ñu digle ca nekk obligatoire bi nga xam ne mënoo koo ñàkk def mandub mooy li nga xam ne lu baax la boo ko defee da nga ci am tiyaaba moo gën def gi moo gën bàyyi bi nit ki kon na góorgóorlu ci def farata bu defee farata ba noppi def li nga xamante ni lu baax la te du farata waaye rek bañ a nekk koo xamante ni yem rek ci ne li li mënta ñàkk rek laa def kon loolu nee na cëri ca yëpp loolu mooy dëkk bi ko war mu ne ko lu ñu ko war a dundalee muy cër yi ci des mu ne mooy jëf ak yow fi'lul xeer yàlla neen ci alquran wa fa'alul xeera la'allakum tuflihun kon ki cëram yi des yëpp mi ngi ko war a dëkkal ci def li nga xam ne mooy waajib ak mandub mi ngi koy war a dundale ci def li nga xam ne moom la ñu xam fi'lul xeer waxit la mu waxoon fee rek daal ne nag saa yoo xamante ni sax na ci dëkkam boobu di dundee di leen muy cëram yooyu di leen dundal ci dundam boobu du tumuraanke di yooyu yokk ci nag ne nit ki saa yoo xamante ni sax na ci yéene yiw képp koo xamante ni bañoon na la dana mujj sopp la nit kii it saa soo xamante ni sax na ci wax aw yiw képp koo xamante ni daana ŋaañ dana la ŋaañ ñi dana mujj di la tagg nit ki saa soo xamante ni sax na ci jëf aw yiw képp koo xamante ni toroxal na la wala ba bëgg na laa toroxal dana mujj bëgg laa teral loolu tënk la boo xam ne tënk na loolu sëñ bi leeralal na ko ci ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla waaye ni mu ko leeral rek ci ay tomb la ko daan yoo xamante ni leer na lool kon loolu ñu xam ne ragal yàlla am na solo lool lool surtout nag ci koo xamante ni ab mu tasawuf nga ab nitu suuf yi nga surtout nag koo xamante ni bokk nga ci nit yi waa kër Sëriñ Tuuba ndax gis ngeen cër bi nga xamante ni joxoon na ko ragal yàlla kon daal loolu lu gàtt la loo xamante ni tënkoon nañu ko ci ragal yàlla di nga xamante ni moom la amee yitte ak li nga xamante ni moom la amee njariñ surtout ci weeru koor gi xanaa rek di ko tëje sant bu baax a baax mbooloo mi nga xam ne mooy ñoo taxawal mu assis su boobaa ñoo taxawal lu am solo lu mel ni muy waxtaan wi di leen sant bu baax a baax a baax di leen xamal ne it eh, ñoom mar nañoo rafet njort bu baax baax ndax bokk nañ ci loolu Sëriñ Tuubaa doon ñaan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyyi Mustafa tastaqim moo doon ñaan ne yàlla yàlla na nanga ma may sët bu baax a baax yoo xamante nii dañu dundal yoonu yonente bi sallallahu alayhi wasallam am njëram li ci ràkkoon lépp ñu di ko leeral kon mënees na ne njabootu borom daaru gi nga xam ne ñoo nekk fii tey eh, jaar nañ ci yoon woowu wax na it ba tàyyi moom Sëriñ Tuubaa waxam lana zurriyatan tudiimu al amal saalih yaa xadim yow yàlla yow mi nga xam ne yaa jiitu yàlla na nga ma may sët yoo xamante ni dañ duñ dañ mukk di saxal di jëf jëf ju baax yow yàlla kon loolu am na solo loolu waaye nag mënees na ne loolu it yéemuwut soo xamante ni sëti Cheikh Ibrahim muy maam Thierno ñooy taxawal yi mel noonu loolu yéemuut ndax arab yi dañuy wax ne al awaanu laa tuallamul ximra mooy am na ñoo xam ne kenn du leen jàngal ni ñu kaalawoo bokk ci waa daaru di sëtub maam Cerno wala su koo jàngal ni ñu góorgóorloo koo jàngal ñuy defe lu baax ndax ki nga xam ne mooy seen kilifa di Cheikh Ibrahim Fati ci yoon woowu rek ci la jaaroon amoon ay jagle yu bare bare yoo xam te ni yàlla jagle woon nag ko doy na ko sëkk ak jagle féetewoo bu mu féetewoo woon nga xam ne lépp ñu nekk gone comme niñ koy nettalee ne sëriñ bi bi ñuy joxe bi ñuy séddale miraasam waajuram muy Maam Mor Anta Sali dafa xamle woon ne Maam Cerno moom moom moom ñoo bokk wàll moom ñaar benn lañ kon mooy ki nga xam ne musta tàggoog Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba yi def na ci moom loo xamante ni deesut ne defu ko ci kenn waaye bari na lool dañu def ci bari lool doy ko sëkk rek leetar yu bare bari yoo xam ne dem na ci moom bokk na ci boo xam ne daw na yaram lool Ibra muy wax maam Thierno mi ngi ko doon yónnee waaye mi ngi def rek ca njëlbeen ga ila muridi Ibrahim lazi lam yufaariqni fi sigharihi wala fi kibarihi maa ngi koy yónnee sama murid bi waxut sax sama rakk sama murid bii di maam Thierno nga xam ne musta tàggoog man cig ngooneem ba cig magam doy na ko sëkkit mooy sëñ bi responsabilité bu mag bi nga xamante ni yoroon na ko bi nga xamante ni dem na bay liggéeyale boromam maam Thierno Ibrahima Fatim li ci ëpp doole wala boog moom la ko dem dénkoon bi nga xamante ni moom lay dem euh, adud yi moom la tudde woon adud mooy përgam bi tug nday joram am na ci bay duñ koy wax isa ataka adud yi kitaabi fa akrimin kitaabil mataabi loolu li ko sëñ li bi wax bëri mooy ni yaay sama bras droit loolu maam Thierno la ko waxee yàlla dogal na it nit ko sëñ bi dénki woon nu mel noonu la ko defee woon yar na mbooloo mi mu ko bàyyee woon gone yi matoon a jàng jàngal na leen ñëpp lépp teg na ko ci woon téye na ko ba sëñ bi mu àndaat ak moom ci liggéeyal beneen dem ñëwee ci daar musik bi comme ni ko borom xam-xam boobu di wayee rek muy alxaaji Muhammad bin Abdullah al Alawi eh, di xasida bu siiw ñu ci way Maam Cerno rabbal muridi xasida na ci loo xam ne mooy dëggal li ñu doon wax léegi ne li ko sëñ Tuubaa dénkoon lépp defee na ko ni mu ko waxee woon xasida gu gudd gudd àgg eh, Muhammad bin Abdullah al Alawi ak Murtani ma ko yow àgg na ci naan rabbal muridina wa aqra al banin an nujaba il mooy juróom yooyu sëñ bi dem ci géej maam Thierno yar na murid yi jàngal na gone yi mooy ñi ma tax na jàng ñëpp ci ñi ci ju woon njabootu Sëñ Tuubaa ñun juróom teg leen ci yoon woo xamante ni dara Yeesu bu ñëwee ñu ngi demaat ba ci biir muy waxaat ne la anta allazi yusiku shaykhu yusiku shaykhuka lil wara bi anzir jamia naasi bil fardi wa nafli beneen waykat boobu moo koy wax ñu ko yow Cheikh Ibrahim yaay ki nga xam ne sa sëriñ sëriñ Tuubaa yow la batale woon mbooloo mi lim la wax ne mooy anzir jamia naasi mooy na nga xupp ni ñëpp mooy ku ci nekk na nga xupp waaye nag loolu li muy tegtale mooy ñi mat a xupp na nga leen xupp waaye ñi mat a bégale na nga leen mooy ku ci nekk rek na nga teg yëf ci yoon ku ci nekk na nga ko teg ci yoon kon noonu la meloon euh, loolu la ko yàlla dimbaleelu li nga xamante ni tomb bi ñu waxtaan waxtaane muy ragal yàlla feeñoon na ci lool jàmbaara na ci siiw loolu ñu ne diir bi mi man ba niñ tëlee bépp béréb boo xamante ni nekk na fa moo ko daan jiitu julli loolu tàmbale ko ci Daaru Muxti bi nga xam ne mi ngi ko santoon yàgg na ci lu jub seen dëkk Njaareem def naa lu sori mille neuf cent douze ak dëkk yi mu santaat ginnaaw bi nee nañ julli farata yi daawu ko bàyyee kenn mooy ki nga xamante ni moo ko daan taxawal boppam daan leen jiite te loolu jublu wu ci woon lenn rek lu bëgg leen cee xiirtal ndax nit ki boo koy xiirtal ci dara bëgg mu bëgg ko da nga ciy jiitu mu fekkale ci moo tax moo ko daan jiital boppam moo tax taggam rafet na lool ci ñëpp te kenn tëggewu ko ci lenn nit du ragal yàlla ak xam-xam am xam-xam ak dan ko tasaare ak téye amaanatu muy responsabilité bi nga xamante ni Serigne Touba bàyyi woon na ko ginnaawam téye na ko ba ni nga xamante ni dellusiwaat na dara yeesu ci dara ñaaw ci seen bu baax a baax bokkoon ci taalibeem buñ koy marché yàlla mu ngi naan huwa cheikh maa fi l xalqi bil ilmi wa tuqa nadirun lahu faaxal xalaaiqa bil basli alimun bi zimmatin wa saada bihi l aqraanu mujtaana fi mooy moom Serigne boobu di Cheikh Ibrahim kenn musta mel ni moom ci xam-xam kenn musta mel ni moom ci ragal yàlla musta am dolli na ca it leneen mooy moo gën a kawee mbindeef yépp ci joxe tabe woon na lool boroom xam-xam la woon adib la woon ku am kóllëre la woon kawe na maasam gi mu tollu loolu lépp kon loolu am na solo lool baaxoon na lool loolu mu ci la yaroon ay njabootam ci la yaroon ay taalibeem moo tax léegi ñu baree bari dañ damay faral dégg ñu naan waa daaru doon sax man mën naa leen a tooñ lool dem kale dañoo jàmbaare dañoo am diine ba ci seen taalibe yi àgg nañ ci du fonk koori ngàtt nga may leen loolu ku xamoon maam Thierno ni mu doon yare loolu defe naa du la yéem moom la bindoo woon noonu doon yare sant nañ yàlla baax a baax nag bi nga xamante ni bàyyi na ko waxuma la ci njabootam ba bàyyi ko ci ba nga xam ne ba fi mu ne nii ñëpp dëppoo nañ ci lenn ci yenn sunna yi nga xam ne néew na léegi tam siiw ne ay waxuma la njabootam waaye ay taalibeem sax dañ koy def bu amoon solo la daanee denkaane bu baax a baax nee nañ mos naa dajale ay taalibeem di leen fekk dégg wax bi ñuy faral di wax bi siiw ñun taalibe yu xamul yi ñoo koy faral di wax mooy ab taalibe dafa war wékku ci sëriñam bu baax a baax ba nga xamante ni lu mu ko duggaloo mu dugg ca nee nañ moom maam Thierno bu mu déggee loolu woo njaboot bi wala taalibe yi ñu mooy lan mooy daa war xool li ko sëriñ bi digal mu ko ci balaasi bu fekkee dëppoo naa li ko yàlla digal loolu moom neex na lool na koy jëfandikoo téye ko bu dër dër waaye na ko wóor ne nag sëriñam boobu bu fekkee digal na ko dara mu xool balance teg ko ci balance charia mu wuuteeg li yàlla digal digle ak yonente bi su boobaa nag taalib boobu nag am na beneen solution boo xam ne moom la la maam Cerno digaloon ñu ne ko mooy lan mooy na bàyyi waxi sëriñ boobu te jëfandikoo li yonente bi wax ñu ne ko li yonente mooy yonente bi dane laa ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kenn du topp mbindeef ci loo xamante ne yàlla moo ko tere loolu jafe na loolu ma wax boobu mu yoroon néew na ku meloon ni moom ay jamonoom daan waxe mel noonu bari na lool wax dëgg yàlla loo xamante ni xajut ci ay waxtaan am na solo manees nañ sax taqwaa gii ñu doon waxtaane tey ku jëloon misaal ko ci moom dëgg-dëgg rek ak ñim bàyyi loolu leen sëpp la ci dëgg-dëgg lu ci nekk ni ñu ko waxee rek manees na ko jël misaal ko ci moom kon yàlla nañu ko yàlla fayal te yàlla fayal na njabootam gi ñu fi bàyyi di ci jiital ci ñaan gi rek suñu waaju bu baax mu fi nekk suñu Cheikh Xarit ñu ñaan yàlla bàyyi ko fi baax a baax njaboot gii fi nekk di waa mu assasatu Wafa bi yàlla dëgëral leen bu baax a baax di leen xamal ne rek li misli haza fal ya'malil 'amilun wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun kuy def moom nga a def ci lii rek la amee amul ci puukarante ci àdduna ak yeneen maanaam ngeen a nekk ci yeneen yu bare bare waaye defu leen ko ñu ba weeru koor gi ne occasion la ci nit ñi war a xam seen diine ngeen dajale leen ñu ci xamee seen diine loolu am na solo lool ñoo ngi sant bu baax a baax ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi sant waa Daarul Muxti yi gépp rek yoon bu baax nii leen yàlla teg yàlla neen ci yàlla gën a saxal ñëpp ñoo xam ne teguwuñ coono mel ni yàlla neen ci yàlla teg rek ay bayit yu neex yoo xamante ni ñeneen si mbir jaw paxa moo ko woyoon Daarul Muxti maa ñoom moom lañu koy tëje dane woon daarul udifa ilal muxti ka jannaati fi l ardi wa tuuli wa naamaai wa naati daarul isa unzilat ahlul ilahi biha naalu munaahu wa naalu ba'du minnaati nee na dëkk bi ñuy wooyee Daarul Muxti ku ne xam na ne nee ci ni mu ko doon waxee boobu te loolu xam ngeen yàgg na ndax nee Daarul Muxti bi def naa seen 1912 léegi bu dee ci hijriya bi dina mi gis na ñaari at yu mel noonu nee kër boo xam mooy Daarul Muxti moo ko àjjana ñoo nuroo lépp nee na ci yaatuwaay ci guddaay ci xéewal yu bari yu fa nekk ak yu bare bari nee na dëkk bii nga xam ne mooy Daaru Muxti kër la boo xamante ni ku fa wàccee nitug yàlla na nga xam ne kooka li nga ko bëggaloon defal la ko desalatoo ko dara yaakaar naa ci wax way yooyu muy sëñ Abdou boo xam bu doon dund jamono ji dana ba gis jumaa ji ñu def ak jotaay xam-xam yi ñu fi def def naa nim doon niróolu Daaru Muxti jamono yooyu mu dund ak àjjana dana xam nu mu ko bu ko niróo woon benn ak àjjana tey ji niroo na ko fukki yoon kon wa axiru daawaana in alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nañu yàlla may dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen te ñaan yàlla mi am jàmm te fu mu ko defal nga am ko yàlla nañu ko boole defal euh, jërëjëf sëñ Murtada Bousso ñu ngi lay sant ci turu Al Wafa bi huquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi maase di la sant di ñaan sunu borom mu guddal saw fan wéral sa yaram te bàyyi la sa xel liñ doon séentu ci tomb bi wax dëgg yàlla am nañ ci lu kawe kawe njot kon ñu ngi lay sant ci turu muassasatu Wafa bi foofu ak iman ñoom ñëpp ñoo maa si yëkkati seen i cant ak seen i ngërëm ko ci yow. mbokk yi ñu leen fàttali ne bu subaa insha allahu taala moom la ñu war a seqal jotaay bi mu waxtaanee ak ñun bi nan lay dunde ak réew moo xamante ni dafa am laïcité nan la war a dunde Yankuba Badiane bu diisoo itam insha moom la ñuy seqal jotaay bi bu suba waxtaan wi am na solo lool. tax na mbokk yi am nañ ci ay tomb yu am solo yuñ ci fas yéene jàngat kon dañuy jox Serigne Moustapha Diop mu def ci ab taxaw seetlu ci waxtaan woowu waaye loolu dañuy jox Serigne Moustapha Ndiaye ci kaddu yu gàtt rek yoo xamante ni yu muy jottali la bàyyi ko ci xalifa bi muy Serigne Cheikh yi ngir teew boo xamante ni ndawam ñëw na léegi ci biir jotaay bi teew ci am ay kaddu yu mu ko jotal mu war na ko jotal su ko defee Serigne Moustapha Diop soog a ñëw ak jàngat bi Serigne Moustapha Ndiaye bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp den balu àq den bal àq di rafetlu waxtaan wi ak mbokk mi nga xam ne ni mu ko indee di jottali ay kàddu rek yoo xam ne mu ngi jóge ci Serigne Cheikh Khady mi nga xam ne moo jiite njabootu borom Darou Moukhty ay kàddu yoo xam ne dafa jëm ci jataay bi ak waa jataay bile Serigne Cheikh Khady moomu nga xam ne yónnee na fi ay teraanga yu am solo ngir jàppe ko ci jataay bile di xamle ne jataay bi ak jataayama di xam ne lépp loo xam ne def nañ ko fi itam nañu wóor ne liggéey ci lislaam la ba tax na Serigne Cheikh nee na mu ngi leen di jot li yéen ñëpp ak bépp mbokk boo xam ne mas na fee teew wala amoon na yéenay teew bi mi ngi lay jot li ak cantam ak rafetloo nga xam ne rafetlu na ko jataay bi ñu wax mbooloo mi nga xam ne ñooy taxawal lii di wax ne mu wax sëñ maam Thierno ne naa leen wax ne lii de bokk na ci li nga xam ne li borom Darou Moukhty gën a na bëgg ci la bokk muy jataay boo xam ne dafay taxaw ci xam-xam te seen jataay bi ci la bokk wax na itam ne na ngeen xam ne bépp jéego bu ngeen séqi ci lu mel nii ma nga ci seen kanam ma nga ci seen ginnaaw fas nañ ci yéene jàpp te itam lépp loo xam ne nekk ngeen ko itam bu ko yëgee la ko ci war dana ko def kon daal Serigne Cheikh nee na mi ngi leen di sant yéen ñëpp di sant képp koo xam ne yaa ngi teew wala yaa ngi bokk ci ñu doon def waxtaan wala dangaa gis jataay bi neex na nga dugal ci sa alal ak kum ci mën a doon rek Serigne Cheikh nee na mi ngi lay sant di la jottali ak cant di ñaan ci yàlla mi nga xam ne moo man lépp mu defal ñu ñun ñëpp tawfeex ci barakati Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ak ci baat weeru koor wi la kàddu yu gàtt yi daal la waxoon ne naa ko jot li njaboot gi moom Serigne Cheikh Khadim donte nga xam ne nag la waxoon lépp ah ëpp na lii waaye manque doomu aadama ak sama ñàkk jàpp la mu wax tax na mënu maa jàllale lépp waaye lañ ci jublu rek yéen xam ngeen ko ñii di ko santaat bu baax moom itam xañ na ci turu mbooloo mi ci tiraanga yi nga xam ne joxe na ko ak jàppale gi nga xam ne dañ koy jàppale mbooloo mi jazakumullah xayran waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Moustapha Ndiaye ñuy sant bu baax sëriñ Cheikh Khady ci teraanga yi nga xamante ni moom la yónnee fii te di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko sunu kanam lool te ànd su ko defee mbokk ñi fàttali ni bu subaa si ñàkku ba bajaan la ñuy seqal jotaay bi jullit bi nan lay dundee ak laïcité euh, képp ko am ab laaj itam mën nga koo yónnee incha allahu taala njëkk sëñ Moustapha Diop di eggale koo xamante ni waxtaan wi rawoon na lay soo dégloo rajo yi incha allahu taala yi nekk tuubaa ak Mbacké yépp incha allahu taala di ko dégg muy diisoo Dunya Sud Walfadjri ak Lamp ak jant bi ak rajo yooyu yépp ak Euh, ñoom ñëpp insha allahu taala danañ ko jàllale kon ku ci waxtaan wi rawoon boo jàppee rajo yi bu soobee yàlla di ko mën a dégg su fekkee ci wàllu internet bi la itam soo duggee ci majalis.com di nga ko am en direct su fekkee da nga dugg ci istixaama wala nga dugg ci muridiyya insha allahu taala di nga am waxtaan wi bu baax a baax kon sëñ euh, Safa Diop euh, nga am ay jàngat ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne sëñ Safa Diop def na ko bismillah majalis.org waaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weeru màgg bi di leen bala di ñaan yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar nangul ñu suñuy koor fulal ñu ko te dencal ñu ko mu yàq ak jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wi rafet na macha allah tomb bi nga xam ne moom nga amee woon itam euh, tabarakallah mënees naa wax ni mooy diine mooy lépp dégg nañ ci ay leeral yu mat sëkk kon yal yàlla def dégg ak topp mënees naa wax ne at taqwa ragal yàlla mooy daytalub jëfi doomi aadama ak jullit ragal yàlla mooy daytalu jëfi ab jullit lépp lu ab jullit di def te àggagut ci ragal yàlla rek kon mel na ne jëf ja des na kon dégg nañ ci loolu ci waxtaan bu baax a baax manees naa wax ne ragal yàlla mooy jur li ñuy tuddee al istiqaama nit ki mënta am istiqaama te amul ak ragal yàlla istiqaama nag dañuy wax ne moo di def lépp loo xamante ne bii lu yàlla digle la nga def ca la nga man la yàlla tere nga bàyyi ko ba mu jeex tàkk ñoo wax ne njub moo di li ñu digle nga def ca la nga mën li ñu tere nga bàyyi ko ba mu jeex tàkk ndax wax nañ ne amul jenn doomu amul benn jullit boo xam ne nekkul ci kattanam mu mën a bàyyi li yàlla tere xakay jullit bu ne rek mën naa bàyyi li yàlla tere kon loolu bokk na ci li nga xam ne istiqaama dana ko jur ko jur su ko defee itam taqwa mooy jur li nga xam ne moom la ñuy tuddee alwara wal xilm ragal yàlla mooy jur sàmm doomu aadama am xelam matut ay bànneexam bari na mën naa wéet fi bërëb walla seytaane jàpp ko mbaa bànneexi àdduna mu dugg ci naka sudut noona waaye su fekkee ragal yàlla lal na ko dana am lu mu xalaat bala muy làlloole nit ki bu fekkee taalub sawara boo xam ne mu ngi tàkk bu demoon ba cay dugal loxoom itam dana xalaat ne bu ca dugalee loxoom dana lakk kon jëmmi xalaat googee ngay xalaat ne boo dugalee sa loxo ci taal bi danga nga lakk loola mooy ragal yàlla su fekkente ne jiital nga ko ci say jëf nag kon danga nga sàmm ba doo dugg ci lu neexul yàlla ragal yàlla dana jural nit ki ak lewet dana tax jullit bee lewet ngir lewet mooy jikko ji nga xamante ne bii mooy jikko ji xarit bi gën a jege nit ki mooy mooy lewet kon ragal yàlla dana jural loolu nit ki ragal yàlla moo di nga wut ni ko sëriñ bi leerale lu lay défendre sa diggante ak sa borom walla lu lay défendre sa diggante ak jëf lu yàlla di tere moo di nga jël loolu kat bu fekkoonte ne dangaa yaakaar ne fii boo fi dëkkee te dëkkoo ci néew bu ñu sàkket ba mu daj wutal ko bunt ub ko dara dana la fa fekk nga tabax ko ba mu dëgër jël bunt ubbeeku ko loolee la ñuy tudde ragal yàlla moo lay défendre ci yu bare bare bari ragal yàlla moom rek moo mën a waral li ñuy tuddee xusnul maashara moo mën a jur maanaam rafetu àndiin moo xam jullit bu góor bi la ak bu jigéen bi la wala jullit bi nga xam ne mboolooy jullit yu góor yi wala mboolooy jullit yu jigéen wala nit keeg soxnaam ak boroom këram bu fa ragal yàlla amul kon li ñuy wax rafetu àndoo du mën a am kon loolu it doon na lu am solo ci wàllu ragal yàlla dana jur li ñuy tuddee Euh, àndoo àndoo bu rafet ragal yàlla dana tax nit kee sàmm wanteeg ndigali yàlla yi bàyyi sàmm ba fonk ndigali yàlla yi bàyyi yi ragal yàlla dana tax nit kee sàmmonteeg waxtu yi julli di sàmmonteeg mboolem li nga xam ne moo war jullit bi ci diine mu war koo def bu natt asaka jotee xelam dem ci génne asaka bu aj màkka jotee te mu man ko xelam dem ci aji màkka loolu bu fekkee ragal yàlla lalu ko loola du rëy fi yow du diis fi yow kon loolu ragal yàlla dana ko waral ragal yàlla dana tax nit ke am lu muy ragal ci diggante mi ku moroomi jullitam ba du tooñ kenn ni ko yàlla di waxee yàlla euh, ragal yàlla dana tax nit ki ragal sawara bu ëllëgee ba def lu ñuy digle bàyyi lu ñuy tere kon loolu itam lu am solo la yàlla nee na na ngeen ragal sawara wi nga xam ne bu ëllëgee mat ma koy taal doomu adama lay doon kon dees na ragal yàlla waaye dees na ragal jëfi yàlla itam yoo xam ne mën na laa ëllëg bu ëllëgee muy sawara soosu li yàlla del waxaat ne wattaqu yawman turja'una fihi ila allah na ngeen ragal bis boo xamante ne bii keroog ngeen di dellu ci seen boroom ak la leen fay fekk ak la ngeen di àndal ci seen i jëf yu baax ak yu bon loolu it dana waral ragal yàlla ci jëmmi lu yàlla bind muy bis bi bis penc boobule. moo tax yàlla di wax ne itam wa rahmati wasi'at kulla shay'in bi ko yahood yeeg nasaraan yi déggee dañu ne kon kay ndegam yërmande yàlla matale na lépp nun duñu gëm duñu jaamu yàlla duñu def nen ndegam yàlla nee na yërmandeem yaatu na te matale na ñëpp kon dañuy toog rek bu yërëm ñëpp yërëmaanelu yàlla ne déedéet wasa ak tubaha lilladina amanu wa kaanu yattaqun waaw kon loolu la muy tekki moo di ragal yàlla foofu rek moo mën a jariñ ci yërmande yi yàlla ju yaatu joojule loolu kon di mbir mu am solo ci tomb euh, ragal yàlla ragal yàlla moo mën a tax nit ki làmboo jikko yu rafet li ñu yónnee woon yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne innama bu'ithtu li utam utammima makarim al axlaaq jikko yu rafet ragal yàlla moo tax nit ki mën koo làmboo bu fekkee amuloo ak ragal yàlla jikko ju rafet ak ju ñaaw nga yemale kon ragal yàlla mbir la moo xam ne mu am solo la muy ragal yàlla ziinul abidin mooy waajtaayu jaamukati yàlla yu baax yi ragal yàlla mooy seen waajtaay kon ragal yàlla daal mooy fondation bi nga xam ne loo ci teg mu attan ko waaye bu amul fondation booba jëf joo ca teg du baax te day gaaw a yàqu kon loolu it ñu bàyyi ko xel bu baax ragal yàlla mooy warukaayu gaa yi woy texe yi ñi nga xam ne dañoo bëgg a texe doon ay jullit yu sell jaamu yàlla ragal yàlla la jëloon teg ci seen kanam def ko muy seen warukaayu jaamu yàlla loolu di mbir moo xam ne mu am solo la kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci tomb bi nga xam ne dikkee nga ñu ko tey muy ragal yàlla tey yaatu lool te képp ku ko amul amoo bis penc ba it ragal yàlla rek lañ fa soxla fii ci àdduna itam lay tax sa jëfa am njariñ ñu nangu ko moo di ragal yàlla kon ñu ngi koy dénk suñ bopp di leen ko dénk di la ñaanal yàlla guddal sa fan yokk sa xam-xam eh, lépp loo fi wax itam yàlla na doon lu am njariñ te ñu jariñoo ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Moustapha Diop. ci jàngat bu am solo boobu nga ñu jàngatal ci tomb bu am solo bi nga xamante ni Serigne Mourtada Bousso waxtaane na ko ak ñun ca mooy ragal yàlla te muy li nga xamante ni moom rek mu am solo te dëgg-dëgg tedd nga mooy ragal yàlla alkaramu taqwa yaani laa yaxsulul insaan alkarama illa ida kaana taqiya nit ki du mën a am tedd nga ludul gannaaw bu ma ragalee yàlla kon ñu ngi lay sant yow bu baax sa jàngat bu am solo kon dañuy jox sëriñ Ahmadou Mbacké Mourtada moom it mu jàngatal ñu ci tomb bu am solo bi nga xamante ni Serigne bi mi ngi ko doon waxtaane muy ragal yàlla moom itam mu am ay taxaw seetlu yum ci def sëñ bi bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu baax a baax bu waxtaan yi nga xam ne sëñ Mourtada Bousso damay waxtaan wu leer wu am solo boo xam ni njariñ bu baree baree ngi ci koo xam ne déglu ko ko ak xel balaa loolu dañ dañ ci jaare ci sëñ Moussa yu baax yi nga xam ne ñoom la àndal ñu ñëw teewee ci bis ko waxoon am na solo lool. rawatina tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane muy ragal yàlla te muy loo xam ne doomu aadama junne te di jullit war na ko làmboo war na ko fexe ba di ko doxale ni ko suñu borom ko ko jàmm ma wax ci alquran ne wa xaafuuni in kuntum mu'minin da ngeen ma ragal wax ci bërëb yu bare bare wa iyyaaya farhabuun ne na ngeen ma ragal te na ngeen ma moytu ku toll ne suñu borom nag kum ne nga ragal ma wala nga moytu ko war nga ko bàyyi xel ndax suñu borom da ngay bu dee ci adduna adduna jamono adduna si rek ñi nga xam ne ñoo yore wàllu yoon beeg tali beeg police yi ku ci ne ku ci ne sawaay def lu nag da nga def tey boo mu nag nag koo xam ne moom bu ko neexoon yëngal suuf si lépp ñëpp nekk ci jafe-jafe borom ko def koo gis ay metti lu mu metti metti ci moom it borom ko def ak sañ jëm sañ lépp tax na. képp koo xam ne yaa ngi teewlu loolu di nga ko ragal di ko bàyyi xel te doo ko ñeme mukk bu dee ci jullit ñi nag seetlu nañ ne jullit bi dafa war a boole ñaar mooy dafa war a bëgg yàlla ba pare itam ragal muy ñaar yu xaw a jafee boole ndax ci àdduna buñ seetloo nit ki léeg-léeg ñi muy bëgg lu ci ëpp bëggu leen maanaam boppam la bëgg nit ki nga xam ne da koy defal xéewal da koy bëgg ngir xéewal gam koy defal nga xam ne kon boppam kon la bëgg nit ki nga xam ne da koy tooñ ak son kooku da koy bañ ngir boppam la bañ lu lu ko lor waaye buñ seetloo ku mel ni way juróom bu góor nit ki ak baayam dana ko bëgg dana ko ragal baay bi léeg-léeg mu fitnaal ko te bëgg ci loolu rek mën nañ cee tibbee ni kon nit ki jaamu yàlla nit ab jaam war naa mën a boole ñaar yooyu bëgg yàlla ak ragal ñaar yooyu bu mu dëggu ci yow sa mbir dana baax dana jakk fii ndax ni ko sëñ mot laa waxee mbooleem jaamu yàlla képp mën nga ne dafa tënku ci ragal yàlla rek ndax nit ki su fekkee ne mi ngi julli te julli gi muy julli bëggul lu may nit ñi ni waajaa ngi julli ak eh, te moom xam ne kii kuy jaamu yàlla da bëgg nit ñi wax ko nga xam ne kon ragal yàlla nekkul ci moom bàyyi xel suñu borom nekkul ci moom kooku julli ga moom ñàkkoon julli ñooyam amul solo waaye su fekkee nag bi muy julli moom bàyyi xel suñu borom ak digal ko suñu borom digal moo tax mu koy def kooku nga xam ne suñu borom la ci ragal moom la ci teewlu kooku loolu la suñu borom di nangu kon mën nañ ne jaamu yàlla yëpp faw suñu loolu loolu euh, daanaka jëf lay doon joo xam ni pënd rek dañ def ànd kon loolu mooy li am solo bu ñu seetloo itam ja gaa yi yàlla yi. masalan suñ yoon yoonu suñu borom masalan ñi suñ bi doon wax ndax ne ñoo gën a jege suñu borom ku la gën a jege yàlla moo la gën a ragal yàlla lu mel ne alquran li wax yaxaafuuna rabbahum min fawqihim dañuy def ndigali suñu borom yi ba noppi teewul ñu koy ragal yaxaafuuna rabbahum te teewul wa yafaaluuna maa yumaruun dañuy def ndigali yàlla yi liñ koy def def du tee ñu ragal suñu borom kon ñoom ñi gën a jege yàlla ñooñu gën a ragal yàlla boo leen am na fu mu di misaale wax ne walladina yuutuuna ma aataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun maanaam ñoom bu ñuy julli sax wala ñuy woor wala lu ñuy def teewul dañ koy yàqaree xol yoo xam ni ndax dañ ko xam ba xam ndax jëf ci suñu borom nangu na ko wala déet ndax nit ki mën naa jëf la jëf ba àggal te borom nangu ci daal kon nit loolu di loo xam ni lu mat a roy la ci ñoom nit ki lu muy def ak lu mu bari bari ci lu baax ne ko sellal ko yàlla rek tax te bu ko noppee mu fàtte ko te bañ koo jàppe dara ndax mën naa am ay ngistal dugg na ca mën naa am yeneen yi yàq dugg na ca lu bari bari mën na dugg yoo xam ne mën naa tee su borom nangu ko te jëf lu mu rëy rëy te su borom nangu ko amul njëriñ kon yàlla yàlla defal ragal yàlla googu def nañu bokk ci gaa yi nga xam ne dañ koy teewlu moom suñu borom te ragal ko te di ko bàyyi xel ci euh, xam naa kon dama yem yemali foofu seen message comme waxtu bi xat na ñoo ngi bu baax seen seen mot la waxtaan wi am na njëriñ lool xam naa ku ko déglu moom njëriñ dana ci génne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëñ Ahmadou Mbacké Murtada jàngat bu am solo bi nga ñu jàngatal ci waxtaan wi nga xamante ni sëriñ Mourtada buso defal nañu ko te mooy ragal yàlla te loolu la sëriñ bi jàngale woon waa ñuy fàttali mbokk yi nii ku ko bëgg dégluwaat waxtaan wi soo dégloo rajo yi nekk diggante Touba ak Mbacké nga ko dégg muy Diso FM Lamp Fall FM Sud FM Walfadjri Jant Bi FM ak Dunia. ñoom ñooy rajo yi nga xamante ni danañ ko di faral di teg bu ngeen ko dégloo incha allahu taala dingeen ngeen mën a déggaat waxtaan wi yépp ku dee ci wàllu internet bi ni ma leen ko waxe woon majalis boo ci seetee incha allahu taala wala muridiya wala istiqaama bu ci nekk te di nga mën a amaat waxtaan wi ni nga ko bëggee euh, Serigne Moutada waxtaan bi am na solo lool ñu di la sant ñu itam ci turu mbooloo mi di fedd li suñu kóllëri suñu digganteeg yow wax dëgg yàlla suñu boroom boole woon nañu ab tukki fa tabarakallahu waaye sant nañ lool gërëm nañ lool ndax lii rek lan gisoon ci yow ànd lépp lii lan gisoon ci kon dañ koy seedeel mbooloo mi wax dëgg yàlla seedeel ko mbooloo mépp ni wax dëgg yàlla lii lañu bokke woon ànd te lii lañu gisoon ci yow diirub li ñu nekk Arabie saoudite lépp ci jamonoy aj bi euh, kon ñu ngi lay ñaanal bu baax kii dafay laaj mu ni euh, mooy yàlla ak ragal ko ndax nit ki mën na leen a boole def naa bu ngeen digloo waxtaan wi ragal yàlla moom mooy comme niñ ko waxee woon def ndigali yàlla digle bàyyi tere yàlla tere mooy yàlla nag na mooy yoo xamante ni ci mook doomu aadama ñoo ànd teg telewut ne def ko tekki na ne rek loo yàlla wala yu mel noonu ndax nit ki fekk mu ngi dundu doomu aadama la rek danay dana baax lool nekk du ma yàlla waxut nit dafa am loo xamante ne yàlla yonente yi la koy may li muy li nga wax asma da leen a musal ci ne benn bàkkaar bu mag bu jóge ci ñoom wala bàkkaar bu ndaw njëkk ñu leen di yónni ak ginnaaw bi ñu leen yónnee bu dee awliya asma li muy am am doole defal yàlla sax defal leen ko xefs leen defal mooy day na sàmm sàmm leen nag mooy soob na yàlla ne duñ def lu bon tegtalewut sax ne mën ngaa bañ a gis si ñu ne duñ def lu loolu tegtalewut ne sax duñ ko def buñ ko defee it na nga jàpp nag ay doomu aadama lañ rek ndax yàlla bindul fenn ko def voilà keneen nag kon wax na ko mooy yàlla moom tegtalewut ne nit ki réglu yàlla wala tegtalewut ne nit ki du ko baax wala kulli xaal nag mooy nag. dafa am sartu ci yàlla yi ci luñ ci digle bu fekkee def nga ko noppi tuub yi ci aju yëpp yi ci yàlla digle yépp nag na nga ko def rek bu dee mooy goo xamante ni am na lu ci lislaam tegal mooy xadd buñ ci war a def nga dem ñu defal ko bu dee nekk nga fuñ a defee bu dee lu aju ci alali nit luñ ko war a delloo nga delloo ko ko bu dee deru nit boo lekkoon jàng ngeen ko ci téere yi ngeen di tàmbalee rek ku tooñ ñi teg ku jëw nit mi nga war a def dem jéggalu ko ak yu mel noonu mooy yàlla da naa jéggale tegtale wut nag ne nit ku baax wala mel noonu du mooy yàlla ndax yàlla isma ni naa la yonente rek la ko defal wàllu yi sax am nañ ci yàlla defal leen ko mooy defalu leen ko mooy sàmm na leen ba xëy na duñ ko def waaye ku ko ci defoon it kenn wulu ci wax dara ndax dañu jàpp na ay doomu aadama rek jërëjëf jërëjëf kon mbokk mi doon laaj loolu laaj bi leer na lool kon kii bëgg ragal yàlla nay wattandiku bu baax ak moy na doon loo xamante ni su ko dalee ci ñàkk tey la koy dale Euh, du doon lu mu jublu ndax la waykat ba wax naan ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la umriya fi lxiyaasi badi' law kaana hubbuka saadixan la ata'tahu in almuhibba liman yahwahu muti' kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax euh, ginnaaw mbokk mi nee na moom itam bi mu rafetloo waxtaan wi di la sant di la gërëm daf doon laaj moom itam maanaam euh, mu ni màndargam ragal yàlla bu ko nit ki amee nan lañ koy mën a xàmmee ci moom yomb na lool nit ku baax lool rek ñu gis ko muy teg tànkam ci foo ko fekk lépp loo xam ne nee nañ ko lu baax la ma ngi koy def lam ca man lépp loo xam ne safaan la gis nañ du ko def kooku rek la jàpp ko ku ragal yàlla dëgg-dëgg waaye nag ci ginnaaw boo xamante ni ànd na ko xam ndax nit ki lépp lu muy def ci àndata ko xam loolu amul njariñ kon daal koo xam ne gis nañ mi ngi def mbir moo xam ne teg na ko ci xam ñu gis ko lépp lu baax ma nga cay sonn lool lépp loo xam ne safaan la ma ngi koy moytu di ko loolu mooy ragal yàlla foog gis ne ko ku ragal yàlla ku ragal yàlla mooy ku ko nangoo ragal yàlla jërëjëf kon ragal yàllaa ngi noonu te xadis boo waxoon ko ittaqillaha xaysuma kunta waat bi sayiatal xasana tamxuha wa xaaliqin naas bi xuluqin xasan defe naa noonu la xadis ba jàngale kii mu ni bi mu rafet la waxtaan wi dafa bëggoon nga nettali ko ci ñenn ci ñi nga xamante ni rek gaa yi ragaloon yàlla lañ nga tuddal ko ci ñennat rek ci ñoo xamante ni ñu amoon taqwa ñi amoon taqwa bari nañ lool tàmbalee ko ci saxaaba yi yonent yi gaa yi de si saxaaba yi ak ba ak si suñu wàllu yi bari na saxaaba yi bari na ci ragaloon yàlla lool maa ngi leen doon misaal léegi Seydina Ali bi nga xamante ni dem na yooyu loolu mu fa doon ci misaal it am na beneen saxaab boo xamante ni nee nañ amoon na jafe-jafe ci tànk bi feebar ci tànk bi bañ bëgg koo dindi mu jaaxal leen lool doom ji ne leen dangeen di bàyyi ba waxtu woo ni mi ngi julli ñëw na li ci saxaaba yi ci bu baax yi rek la woon ndax wóor na ko ne xam ne ci waajuram ragal yàlla goo xamante ni bu dee buñ daggee tànk bi sax nga xam ne noonu lañ ko ko mujjee dindi ci moom ak ñeneen ñu bare bare bare bare bare doy na sëkk misaal ci ñu ragal yàlla ñun ñi muy kii ñu am ñun ñi muy Serigne Touba nim jàkkaarloo woon ak noonam yi nga xam ne tubaab yooyu ak gis nga fi ñu jaaroon ak ñu ci lépp loo xamante ni terewoon nañ ko ko mu fas yéene def safaan ci jenn jëmmam jooju ñu jëlee ko fii diir bu yàgg yàgg lu ma juróom-ñetti at nekk ñoom ci bépp tumaranke bu ne def nañ ko ko lépp loo xam ne mën naa sànq nit xam ngeen ne kooku ragal yàlla bu mat sëkk rek la lal moo tax mu ñeme loolu mu doon def waaye bu dutoon loolu bu xawoon kii lu mu néew néew loolu du ko def loolu doy na sëkk misaal ci ko ragal yàlla ci ñun muy Sëriñ Tuubaa ragal na yàlla li doon def lépp ci ragal yàlla la ko teg moo ko mayoon fit yu metti yu mu amoon moo ko mayoon lépp loo xamante ni du yàlla nangu koo gis lépp loo xamante ni ci yàlla la jëmit daawu ci bañ dara dara dara moo moo ko andil nag it nag yooyu coono yi ñu ko waaye nee naa la ku ragal yàlla moom mbiram chaque jour bu baax rek lay mujj moo tax donte niru woon na lu metti ak nekkoon ci tumat jafe-jafe mujj na jeex ci moom jërëjëf mel na ni sunu borom mi ngi wax ci biir alxuraan ni ku ragal yàlla sunu borom moo koy defal lépp luy jafe-jafe rek sunu borom moo koy defal ay bunt wutal ko ci ay génnukaay wax ni ku ragal yàlla sunu borom moo koy defal ay xéewal sunu wax na ci ragal yàlla lu baree bari ci biir alxuraanul karim euh, jërëjëf sëñ Moutada mbokk mi daf doon laaj mu ni maanaam wan yoon moo gën a gaaw ngir am taqwallah yoon wi gën a gaaw ci am taqwallah ci li ñuy laabire nit ñi ca di njëkk laabire suñu bopp mooy nit ki na xam lu ji ba noppi xam li nga xam ne moom la yàlla bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ki noonu xam li nga xamante ni moom lañuy ñu tere ci lu feeñ ak ci lu nëbbu saa yoo xamante ni xam na ko comme li ñu wax léegi rek boo xamante ni fexe na ci ndigal yépp mu ciy def kam kattanam ni mu ko ni ñu ko bëggee tere yépp mu di ko moytandikoo noonu yoon woowu mooy li gën a gaaw ci ragal yàlla waaye du leneen du caagee ne wérd waaye wérd la wala ñaan goo toog di ko ñaan la wala yu mel noonu li ci jiitu rek mooy góorgóorlu xam li yàlla bëgg nga di ko def li muy tere nga di ko moytandiku boole ci nag di ñaan yàlla mu boole la ci ñi ragal yàlla loolu it am na solo lool boo ko ci defee ba noppi taqoo ci sabab yeneen yi jës yëpp yi nga xam ne neen da koy joxe bokk na ci tudd yàlla moomu ñoon wax léegi bokk na ci taqoo jàngal xuraan bokk na ci niti yàlla yi yi nga xam ne ragal nañ yàlla nga fonk leen di jaxasoo ak ñoom loolu lépp ci la yokk ragal yàlla ndax ñooñu li ngay gis ñoom li ngay jàngat ci ñoom moo la yokk ragal yàlla waaye nag yooyu yëpp am na solo waaye nag nañ xam li ci juutu mooy sax ci ndigal tey bàyyi yi loolu moom mooy cosaanu taqwa leneen lu mën a doon lu koy mottal rek la waaye loolu mooy li ci jiitu jërëjëf mi mu ni moom dafay laaj ki bëgg am taq wallahi yan jikko la góorgóorlu ci di ko wut di moom ba ba muy mën a am taq wallahi ci ci jikko ci jikko yi nga xamante ni moo gën a mën a dimbalee nit ki ci ragal yàlla daanaka mënees na ne mooy jikko yëpp yoo xamante ni baax na rek ni ko suñu tubaaxee ci nax ji rek fi'lu ko ma nazarta bi istihsaani wa tarku ma nazarta bi istihjaan lépp loo xamante ni gis nga ne lu baax la nga di ko def jikko yu baax la yu rafet yi yàlla tagg tagg ci yonente yi tagg ci nit ñu baax ñi nga di ko def lépp loo xamante ni mu ngi koy moytandikulu bare loolu jikko yu ba yi nga di ko tàmbalee fam tàmbalee nag mooy yu jikko yu mag yu bon yi nga xamante ni amul solo ci bàkkaar yu mag yi leen nga jiital ko teg ci ndondowaan yi jikko yu baax yëpp li ci ëpp solo dëggu bokk na ci lool dëggu ci lépp loo xam ne yaa ngi koy def sellal it am na ci solo lool ci li ci gën a gaaw ma ma ko mayee ci la bokk mooy la def lu na nga sellal ko di ko def ngir yàlla rek sell sellal man nañ daal sellal sax ci li gën a gaaw àggale nit ci ragal yàlla ci la bokk sellal waaw jërëjëf sëñ bi ci laaj am solo ni tontul nga ñu ko ci biir waxtaan bi muy laaj yu am solo yoo xamante ni mbokk yi laaj nañ ko kon euh, mbokk yi ragal yàllaa ngi noonu di loo xamante ni euh, mooy li nga xamante ni moo am njariñ tey jii te moo am njariñ ëllëg ndax loolu la yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam jàngale waaye loolu itam la Serigne Touba Xaadimu Rasuul jàngale soo demee ci téere bi nga xamante ni mi ngi ci doon dénk Serigne Dame Abdourahman loo ci taqwa ma ngi ko cay wax yu baree bari di ko wax ni ko ragal yàlla moom bëgg tedd nga ragal yàlla ku bëgg alal da ragal yàlla ku bëgg mucc da ngay ragal yàlla waaw ñuy fàttali mbokk bu baax ni bu subaa suñu yàqu bajaan moom la ñuy fas yéene àndal ci jataay bi mu jàngatal nu jullit bi ak laïcité nan la koy dunde laïcité nan la ko jullit bi dunde bu subaa moom la ñu ànd ak sëñ Yankuba Badiane ngir fas ko yéene jàngat euh, tomb boobu su ko defee ku ci am sa laaju fiq itam soo ko yónnee incha allahu taala waa lajnatu fiq daañu ko tontu bu sobee eh, suñu borom subhaanahu wa kon ragal yàllaa ngi noonu di lu am solo te ngir ragal yàlla it ci gàttal rek mën nañ ci indi ay bayit yu gàtt yoo xamante ni Serigne Mbaye Jaxate talifoon na ko ngir eh, nit ki mën koo bàyyi xel dafa wax ni xarit dëgg yow bul defub tëddkat njagam bëgg ngaa def nitub teddkat njagam bëgg ngaa tedd bul tëdd yow te woppoo ba wér ndax te kuy faaxu nga bàyyil faw biddanti tey yewwu njël ku dul yewwu njël kat du jël cant ga di ànd ak salal bi nelaw jëm fajar taxul yàlla bindoon la ay nga la tax yàlla bindoon la kay duy nelaw te boo xel woon it ba tey tuubi nga ma soo gis ku jëndub laram ngir nelaw na ngay néewalub tër larub yàlla nga te soo dee nelaw nag ba waxtu fajar nga jóg yow dem julli biddanti nga na nga yow yow njëkk waxtu fajar di guy ngërëm nag ba jot nodd ba nelaw lekk wax néewalal yett yi te soo néewalee yett yi këtt nga nelaw tuuti wax tuuti mus tuuti nii la daj yépp daan def ba far xëy di wax ne nag defal nii ma wax mbaa nga jébbal sa mbir ka def nii ma wax kon ba tey wàcc nga ndax ku dul gis te jox ab tumam kay gisit duwoo loolu ne faa ko yow yegg nga defe naa loolu mënees na cee jàngate lu bari ci biir waxtaan bu am solo wi nga xamante ni sëriñ bi mi ngi ko doon waxtaan muy at taqwa loolu rek ab taxaw seetlu la ci boo xamante ni mën nañ cee jàngate lu baree bari kon taqwa mooy li nga xamante ni moo am njariñ julli gi li ci sunu borom jublu ngir ragal yàlla koor bi liñ ci jublu ngir jële ci ragal yàlla xatta ba ci tabaski sax sunu borom dafa wax ne soxlawul ci yàpp weeg deret jeeg dara lim ci soxla mooy ragal yàlla gi rek la ci soxla ragal yàlla nag ci xol rek lay nekk te mooy jëfe li sunu borom subhanahu wa taala digle waaye wattandiku li nga xamante ni sunu borom subhanahu wa tere na ko waaye du ceegee ni di woote ni yaa ngi ragal yàlla te nekk ca la sunu borom subhanahu wa taala tere loolu juyee naag itam li nga xamante ni mooy ragal yàlla kon daal mbir ngoog mu am solo moo xamante ni nit ki war na koo bàyyi xel ci saa su nekk ndax yeneen yonent bi dana ko dénkaane lu baree bari bari na ñu koy ñëw ci moom di sàkku ci moom ab dénkaan daf leen di wax ragal leen yàlla ittaqillaha xaysuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alxasanata tamxuha wa xaaliqi naas bi xuluqin xasan loolu mooy melaw jibi foo tollu nga ànd ak ragal yàlla te bu la suñ borom nattoo ci nga defub safaan nga daal di gaaw tuub def lu baax ndax innal xasanat yuzhibna sayyi'at waaye nag nga jikkoonteeg nit ñi ci jikko ju rafet def muamala xasana loolu lu am am solo la luy baree bari itam ay tuyaaba la kon ñu bàyyi ko xel bu baax ci gën góor góorgóorlu te xam ni kii nu yàlla booleel muy a Cheikh Ibrahima Fati doy na sëkk ci misaalum ragal yàlla ndax nit kook wax nañ ne la dund na juróom-ñetti fukki at yu manqué te mës sa tiim wala ñaari yoon yi mu tiim bu ci ne daf koo fay kon kooku ku bàyyi woon xel la ci ragal yàlla koo xamante ni ndigalul sunu borom subhaanahu wa taala musu koo yemaleeg kooku ku bàyyi woon xel ci ragal sunu borom subhaanahu wa taala koo xamante ni taalibe yam yar daf leen daan wax ne liggéey bii ngeen di liggéey képp ku koy liggéey ba waxtu wi jot na nga bàyyi liggéey bi dem ci waxtu sunu borom wi ku mënta boole liggéey bi ak waxtu wi na dem ci li ndigalul sunu borom subhaanahu wa taala loolu bokk na ci itam ay mandargay ragal yàlla fés a fés yoo xamante ni borom daal mu atti kii nga xamante ni moom la doon dundoon na ko lool. te da xamante ne bu ñu nekkee ca tool yi di liggéey ba waxtu wi jot liggéey ba dañ koy bàyyi dem ca ndigalul sunu borom moo xam julli la moo xam koor la moo xam lu mu mënti doon kon kooku doonoon na koo xamante ni moom rek doyoon na sëkk ñu jël ci misaal ci ak ragal yàlla yàlla nañ ko sunu borom subhaanahu wa taala fayal ak ñi nga xamante ni yaroon nañ ci ak cappaaram def ci ñoom loolee kazalika sunu mag ñu baax ñi fi nekkoon ñépp ragal yàlla dañ koo defoon ci seen xol yi ba mu fees ci del del del ba lu ñuy xool su rek sunu borom subhaanahu lañ ci gis kon nag ragal yàlla di mbir mu am solo di moo xamante ni jullit bi ngir la muy def mu mën caa jariñ faw day takkoog ragal yàlla julli bi bala cee tuyaaba am ragal yàlla da ci am koor gi bala cee tuyaaba am yàlla moo ci am jëpp jëf ju mën ci doon ragal yàlla ga da cay am solo lool te jullit bi bu fekkee ne mi ngi sàmmonteeg ragal yàlla waxtu wu jot xelam dana daw bu baax a baax ci lépp lu suñu borom subhaanahu wa taala di tere mu góorgóorlu bu baax ci di ko wattandiku kemtalaal kàttanam kon daal ragal yàllaa ngi noonu di lu ama am solo euh, ñun ñëpp ñu wàccee bàyyi xel bu baax ci gën koo jàngat bu baax gën koo toppatoo bu baax gën koo jàngit bu baax a baax ngir xam ni mbir la moo xamante ni ci la njariñul tey jii nekk waaye ci la njariñul ëllëg nekk ndax ni ko siñ sëñ Murtadaa waxe léegi sunu borom moo wax ne ni ngeen yóbbalu waaye yóbbal bi gën ci yóbbal yi mooy ragal yàlla kon nag ragal yàlla gi noonu du lu am solo loo xamante ni jullit bu nekk war na koo bàyyi xel ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala def ci ñun dégg ak topp te defal leen ko tey fàttali mbokk yi rek nii bu subaa insha allahu taala sëñ Yankuba Badiane moom la ñuy fas yéene euh, seqal jataay bi muy waxtaane jullit bi nan lay dunde itam ci li nga xamante ni mooy laïcité laïcité waxtaane nañ ko fi ci fan yépp ngeen di ko dégg kon jullit bi nan la war a dunde ci biir laïcité insha allahu taala ku fi ñëw bu subaa dinga am tomb yooyu ngeen jàngat ko bu baax a baax kon daal ñi ngi sant bu baax mu euh, Serigne bu Bousso mi nga xamante ni ñëw na ci jàppandal ak woyefam ngir jàngatal ñu tomb bi kon Serigne bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di ñaan sunu borom mu fayal nu la ngën gi fay te guddal sa fan wéral sa yaram bàyyi la ak sam xel bu baax a baax a baax su ko defee mbokk yi ñuy bàyyi xel itam bu baax ci laltu yi nga xamante ni lal nañ ko ñuy ñaan rek lépp loo xamante ni ñu ngi koy xéwloo ñu di ko ci rotal te bañ koo rotal ci basangi jullikaay yi ndax loolu dafa bokk ci loo xamante ni euh, ci sharia daf koy tere kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax baax ba lépp luñ ci ruusal ñu di ko ruusal ci kaw laltu yi loolu doon na ci lu ama am solo kon dal lii mooy tey jii tomb bi nga xamante ne loolu lañ indi woon ngir fas ko yéene jàngat ñuy ñaan rek sunu borom subhaanahu wa def ci ñun dégg ak topp te def ko ci mboolem ñi ñuy déglu ñëpp te ñi nga xamante ni ñoo taxawal lii muy alwafa bi xuquqil imaan sunu borom subhanahu wa taala fay leen ci ngeen ngi fay te defal leen ci lu kawe kawe itam njorti te di ñaanal itam nag Serigne Cheikh Khady Mbacké mi nga xamante ni moo toog tey ji jataay bi Cheikh Ibrahima Fati sunu borom fayal ñu ko te yàggal ko fi sunu kanam lool te wéral ko ndax mi ngi ànd ak ñun ci jataay tey jii rek la ci loxo mujj ñëw nii ay teraanga yu kon mbokk yi bismillah docteur